salaamaaleykum wa wa barakatuhu bi sant yàlla julli bi sallallahu alayhi wa alihi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ah, ah, tey dañu comme niñ ko gisee euh, dafa xaw guddi te li des ci waxtu wi bëreetul euh, donc li nga xamante ne moom la ñuy ñaan tamit ñu nekk ci ginnaaw fële euh, ñu wàññi coow li tout simplement wala bu fekkente ne ay gone la ñu toogloo leen parce que sinon duñu ñu dañuy cëppi cëppi rek yàlla na yàlla sàmm beneen mbir bi nga xamante ne kon moom la war a waxtaane maanaam moom mooy ghazawat nabi sallallahu alayhi wa salaam mooy almaghazi wa saraya maanaam moom mooy xare yi ak njengeel yi maanaam mooy xare mooy bu fekkente ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jóg dem moom mooy li nga xamante ne moom mooy sariya mooy bu fekkente ne nit ki dafa jóg maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yable Euh, li nga xamante ne moom lañ naroon waxtaane ci wàllu euh, mbëmbësëg bi maanaam lu aju introduction bi ak yooyu yëpp incha allahu taala euh, dañ koy dugalaale ci thème bi ngir ne thème bi bari na ay njàngat yu ci nekk ci anam goo xamante ne daanaka du jar leneen lu ci dugg dinañu thème bi balaa ñu koy tàmbali mu am benn précision buñ ci def mooy thème la boo xamante ne euh, yaakaar naa bi ñu tàmbalee gàmmu ba léegi euh, mësaguñu euh, jànkoonteel ak thème bu compliqué comme bii nii maanaam complication bi nag fi mu nekke mooy bëri bi nga xamante ne moom la élément yi bëri xew-xew yi bëri biñ bëri ak njàngat yi ci nekk ak mbir yi ci nekk bëri giñ bëri ba noppi Euh, mu nekk rek loo xamante ne maanaam euh, ci daanaka ñetti waxtu lan ko war a mën a def maanaam loolu complication bi foofu la nekke beneen bi ci des beneen complication bi fi mu nekke mooy le fait mu nekk loo xamante ne dafa transversal et et Seydina eh, ak yow. Euh, kon euh, beneen complication bi fi mu nekkee mooy le fait que mu nekk loo xam ne dafa transversal c'est-à-dire que presque dund yenent bi sallallahu alayhi salaam bi nga xamante ne moom la def Madina euh, lépp la la la la la jale la dajale beneen bi ci des beneen complication bi mooy ne bëri war na alquran fu muy waxe Euh, di wax ay mbir yu ama am solo yu màgg a màgg xeetu mboolem xeetu euh, li aju ci wàllu tarbiya nit ñi ak li nga xamante ne moom moo aju ci seen wàllu sociologie ci seen wàllu maanaam ci wàllu doxalinu politique moo xam politique interne la wala externe wala mu nekk loo xamante ne dafa aju ci euh, nit ñi seenu jaamu yàlla ak yenn actes yi nga xamante ne ñoom ñooy actes yi féq yi nga xam ne dañuy jékki-jékki mu am lu tax atte yooyu noonu borom subhaanahu wàcce ko ci xeet wi mu nekk xiiwal gu rëy wala mu nekk ay mbir yoo xamante ne euh, alquran daf ciy wax ngir leeralal nit ñi ay mbir yoo xamante ne ci seen mboolem mbiru àdduna lay aju wala àllaaxira wala mu nekk mbir moo xamante ne day yokk seen pas-pas waaye mu yokk seen gëm yàlla wala boog mu nekk loo xamante ne da leen di yeggale ci borom subhaanahu yoo xamante ne en fait ci xare yi la doon amee te alquran ci boppam mooy wàcc pour leeral mbir yooyu ci xare yi euh, balaa ñuy euh, jox sëñ bi mu way euh, bunt bi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane insha allahu taala dinañ ko ubbi ci leeral ne xare yenent bi sallallahu alayhi wa dafa nekk ay mbir maanaam mbir yoo xamante ne dafa màgg te dafa rëy te dafa euh, am solo ci dund jullit bi ba nga xamante ne euh, euh, Seydina na ibn Husayn muy Seydina Ali Zeynul Abidin radiyallahu anhu muy doomu Seydina Husayn Seydina Husayn doomu Seydina Ali ibn Abi Talib ak Sayyidatuna Fatimata Zahra radiyallahu anhum ajma'in di doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam moom daf doon wax naan. kunna nu'allamul maghazi kama nu'allamal qur'an ah, ñun dañ ñu daan jàngal xare yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam xare nit ñu daan jàngale alquran exactement maanaam daanuñu am benn eh, mbir moo xamante ne eh, daan na wuute ci ni nga xamante ne noonu lañ daan insister pour ñu jàng xare yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon xare ah, imam az Euh, al imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah moom tamit ci taabi'i yi la bokk maanaam ñi nga xam te ne ay dongoy saxaaba lañ radiyallahu anhu daf daan wax naan ilmul ma ilmul maghazi xam-xam yi aju ci gazawaat xam-xamu adduna yi ak allaaxira yëpp dañ cee nekk. te wax na dëgg bu ñu ci duggee donte du ñu dugg ci lu bari maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Fallou sànq rek naan ko ah thème bi man ba léegi xamaguma naka laa ko war a aborder instant bii ñu nekk nii xaw ma euh, parce que dana compliqué mu ne ma effectivement xanaa lenn nga mën a def mooy di cof fu ne nga rek maanaam parce que loolu rek moo nekk li nga xamante ne moom moo mën a euh, euh, moo mën possible mais ba tey dinañu. Eh, jéem ñaan borom subhaanahu wa mu yombalal ne kon ci kaw loolu ñu wax ne li nga xamante ne moom moo aju ci gazawaat xare yeneen bi sallallahu alayhi wa xare fu ñu dem ci alquran dinañ fa fekk ay quelques yoo xamante ne dañuy gis ne yéen borom bi dafay wax ci xare yi. Eh, kon bu ñu demee ci alquran dinañu gis ne. bu ñu wëree ah ci aaya yi ci nekk saar yi ci nekk comme ni ñu koy gisee insha allahu taala dinañ gis ne alxuraan dafa bëri lu muy wax ci xare yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam xare ku xamul nag sababu nuzul yi maanaam lan moom mooy circonstance de révélation yi la tax ay aaya sàngam wàcc wala xamul mbir mi ni mu demee ak dund yenent bi sallallahu alayhi maanaam mën naa bañ a xam ne aaya bii kat moom bëgg na ko fonk na ko Euh, waaye pourtant ci affaire xare la wàccee euh, masalan lasraarkat yi euh, lasraar yanke yi am na benn aaya bu ñu bëgg mooy alladina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jama'u lahum lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim maanaam aaya yooyu nga xamante ne day wax ci ngëneel gi nekk ci xasbunallahu wa ni'mal wakil maanaam lasaraar yanki dañ koo bëgg après ñuy wax voilà il faut ñuy sikkar xasbunallahu wa ni'mal wakil day tax di joxe koppar day tax tamit borom subhanahu wa ta'ala aar la day tax maanaam yooyu yëpp ah fekk mi ngi am juste bi ñu jugee xare Uhud maanaam ci circonstances yooyu la wàcce dinañ ko gis euh, amaan na insha allahu taala suñu ko waxtu mayee euh, beneen bu ñu xoolee masalan suratul anfal daanaka boo ci génnee benn walla ñaari aaya yoo xamante ne dañuy wax ci li aju ci euh, gàddaay gi yeneen aay yëpp soixante-quinze versets yi nekk ci suuratul anfaal presque la totalité mi ngi wàcc ci xaswatu badar maanaam day xare badar ci boppam la nekk di décrire euh, bu ñu xoolee li ko dalee ci aaya bi wax ci suuratu Al Imran wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitaali wallahu samii'un aliim ba soixante aaya après ci sooratu Ali Imran lépp ci ghazwatu Uhud lay wax xare Uhud lay wax boo xoolee soo euh, sooratul munaafiquuna iza jaa'aka al-munaafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulullaah lépp ci ghazwatul Muraysi' lay wax. ah boo jëlee sooratul Hashr sabbaha lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi wa huwa al-'aziizul hakiim huwa allazii akhraja allaziina kafaruu min ahlil kitaab min diyaarihim li awwalil hashr ba ba saar bi yëpp jeex ci ghazwat bani nadir lay wax boo jëlee euh, sóoratul Fath début bi ba fin bi sóoratul ci ghazwatul Hudaybiya lay wax à part muy sulhul Hudaybiya à part euh, benn wala ñaari aaya boo xamante ne dafay wax. di leeral ci mbirum xaswatu euh, xaybar te boo jëlee sóoratul mumtaxana yaa ayyuhal ladina amanu laa tattaxidu aduwwi wa aduwwakum awliya min du min duni ba aaya ba saar ba jeex lépp ci xaswatu fat ci fatxu makka la yo boo jëlee iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna min fi diinillaahi afwaajan saar boobu sol ko ci fatxu makka lay wax Euh, ba fi mu jeexee sourate Al Imran am na ci yeneen aaya yoo xamante ne day wax ci xasatu bani Qurayza qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiilillaahi wa uxraa kaafira aaya yooyu ci xasatu bani Qurayza lay wax maanaam Euh, bu ñu jëlee sooratu nuur fukki aaya ak benn yëpp après ak aaya yi jiitu yi après maanaam dafa wàcc fukki aaya ak benn Euh, bi tàmbale inna lazina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum ba aaya aaya yooyu bu fukki aaya ba ci euh, euh, ba ca aaya bi wax naan inna al al al at-tayyibaat lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibaat bu aaya boobu lépp ci ghazwatul muraysi' lay wax aaya yi nga xam te ne moom mooy aaya ci tayammum bi tàmbalee yaa ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi aaya boobu ba mu jeex mi ngi wàcc ci ghazwatul muraysi' tamit maanaam ba ba muy banu mustaliq ainsi de suite maanaam kon bu ñu xoolee alquran euh, ghazwatu tabuk bu ñu xoolee euh, euh, ghazwatu hunayn aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sooratu tabuk wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum aaya bu aaya boobu ak aaya bi ci tegu ci ghazwatu Hunayn lay wax ghazwatu Tabuk euh, bu ñu jëlee trente-septième aaya ci sóoratul Tawba trente-septième aaya ba fi mu jeexee cent vingt-septième wala cent vingt-neuvième laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum lépp ci ghazwatu Tabuk lay wax maanaam ci xare yooyu kon ngeen gis ne alquran xare yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam xare mais daf ci jël part boo xamante ne part bu bu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag la ànd ak sauf que li yéeme mooy ne alquran suy traité xeex yooyu maanaam nekkul ko ñun suñuy nettali histoire naan ñu xeex sàngam nii lay mel par exemple tey bu ñu lay relater deuxième guerre mondiale wala première guerre mondiale yi ñu lay waxtaanee maanaam amul lenn loo ciy jàngate lu bari alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare yi mu xare dafa bari ay njàngat ci anam goo xamante ne. nit ki mën na dund junni ak bis bu jot mu jël njàngate te xare yi njàngat ya ca nekk du jeex kon ñu xamee ci ne maanaam bu ñu xoolee kon alxuraan maanaam tey bu ñu xoolee lii da gis ni amul presque benn jukki ci alxuraan bu mucc ci di waxtaanee aaya yi ba pare day ci bëri luy jël aaya yu bëree bëri bëri parfois ay saaru lëmm dañuy waxtaane ci aaya ci ci benn xare comme ni ñu ko gisee sóoratul anfal comme sóoratul xashri comme sóoratul munafiquna comme iza anna nasrullahi comme sóoratul fath comme sóoratul mumtahana maanaam juróom benn aaya sóoratul ahzab sóoratul ahzab d'ailleurs saar bi ci boppam noonu la tudd mooy xare ahzab bi nga xamante ne wax na ci ay ay différentes mbir yoo xamante ne ci xaswatu ahzab lay wax maanaam lii moo tax lii moo tax thème bi aussi complexe compliqué maanaam naqaree traité rawatina ci temps bu mel nii tey boo xoolee ku mel ni euh, Cheikh euh, euh, Mouhamad Fadal sëñ Fallou Euh, liggéey bu rafet bi mu ci def yàlla ko yàlla fay ngeen di pay fay euh, njàngale bi ci njàngale ci siira yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu noonu ci ay ati ati at la ko jàngale ci ay at la ko jàngale ñu gis ci presque ay maanaam ay ay ay ay mille euh, la ci xare yi njàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon xare boo xoolee euh, ñu ñun ñii ci diggante deux mille sept ak deux mille neuf période boobu yëpp bu fekkente ne ñu bari ñu ngi koy fàttaliku ñenn ñi. ci xaswatu Uhud rek la ñu doon waxtaanee ak ay yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wàcc ci daayira bi maam saa ñëwee dimanche lool rek lañu daan waxtaanee ba ba waxtu wi jeex ñu delluwaat ñëwaat waxtaanee loolu ba waxtu wi jeex ñu dellu siwaat pendant deux ans et demi te ci xaswatu Uhud kese la woon. maa ngi gis ne xare yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam du du du lu neex traité ci maanaam surtout njàngat yi yi nga xamante ne ñoom ñoo ci mën a juddoo. waaye du tere bu fekkente ne mënuñu lépp duñu bàyyi lépp itam mu am lenn ñu def lenn moo gën ñu bañ a def dara kon ñu ñaan borom bi subhaanahu wa mu yombalal ñu euh, may ñu kàddu yi nga xamante ne ñoom ñoo yi gën a mëdd yi gën a euh, jub yi gën a dëppoo ak li nga xamante ne moom la sopp moom borom bi subhaanahu wa te gërëm ko incha allah taala bu ko defee ñu ñu ñu ñu dugg ci ci ci thème bi incha allah taala proprement dit euh, bismillah xamante ne moom la sang yi way léegi nii te mooy alfaslu thalithu ashar alfaslu thalith ashar fi zikri maghazihi sallallahu alayhi wa sallam wa adadi xijajihi wa umarihi muy bunt bi nga xamante ne mooy faslu thalith ashar di fukkeelu bunt ak ñett ci xilaasu zahab fi siirati xayril arab boo xamante ne euh, nitu yàlla bu sell boobu di borom xam-xam bu màgg boobu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ibnu Usmaan alayhima rahmatu wa ridwaanu rahmaan moom mu ko taalif ci dundu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, li nga xamante ne moom la bunt bi bi wax mooy fi magasin yi ci ay xare moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ak boole na ci tamit saraya maanaam mooy njendal yi comme niñ ko waxee nga xam ne day yamle sallallahu alayhi wa sallam waa adadi ak limu xijaaji yi ay ajam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata la aj wa umarihi ak ñaata umra la def loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy sujet bi euh, wala ba bunt bi waaw ñi nga xamante ne nag euh, ñoo bëgg am waxtaan wu ñu samp ñu bëgg samp waxtaan mën nañu koo sampe ci biti mooy tane waaw ah. incha allah ah. kon xare yenent bi sallallahu alayhi moom lay wax mu ne walin nabi adina al bi nasbi raxan taduk hamata zil inkaari wa shahami وللنبي آذي ما الباب azina moom la digal albaari yi yàlla bi nga xam ne moo bind mbindeef yi yàlla bi nga xam ne moom moo sos mbindeef yi xam li baax ci ñoom moo jox ndigal ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci lan mu ne bi nos bi raxan ci samp euh, poto xare bi maanaam raxaan xam nga mooy poto boobu nga xamante ne euh, dañ ci dañ koy dëbbe maanaam dañ koy faral di dëbbe mooy kuur comme kuur waaye nag benn poto la daan doon nga xam ne moulin bi moom lañ ko daan defee léegi nag euh, machine wallukaay yi ñoo koy def rôle boobu mais li mu ci jublu moom mooy samp xare boo xamante ne taddu ko day mokkal xaamata bopp yu dijj yi maanaam mooy dëgëru bopp ñi nga xam ne maanaam bopp yu dëgër yi nga xamante ne zil inkaar yi ñooy boroomu biinget yi wa saxam yi ak rëy rëylu maanaam mooy yéeféer yi xam nga bu ñu bàyyee xel dinañ xam ne dinañ fàttaliku ne ci euh, yeneen bi saa sam maanaam période révélation bi dafa am ñaari période yu mag période bu njëkk bi moom mooy période bi nga xamante ne Makka lañ nekkoon foofu boo seetloo aay yu bari lu ci nekk dañ naan faafu am anhum wasfah maanaam jéggaleel nga jéllale wala boog fasbir sabran jamilan muñul muñul gu muñul gu rafet fasbir ala na yaquluna muñul li nga xamante ne moom lañ lay wax loolu mooy période bi nga xamante ne mbir yi day doog a tàmbali doole amul kàttan amul pexe amul maanaam jamono jooj dañ laa la maanaam dañ laa ëpp doole ci wàll gépp faw ngay muñ mais foofu yamuñu woon rek ci naan la muñal muñal muñal muñal ngay subir kese ay méthodes dañ la wax tamit moyens yi nga war a jaar ba keroog ngay am doole. ba nga xam da nga mënal sa bopp danga nga woobal ba dootoo neex a yëpp ba pare dañ la ci daal booleel tamit ay moyen yi nga xamante ne moom ngay jaar ngir euh, maanaam di yokk sa ngëm yàlla ngir ne dafa am ay période yoonu yàlla moo mel noonu képp ku ci soobu day am période yoo xam ne ay période natt yu tara tara tara tara tar la te loolu amul exception képp ku jaar ci yoonu yàlla danga gis période yooyu période yoo xamante ne léeg-léeg day day day day tirer sax sur la longueur pendant des années yoo xamante ne ci tartar yu garaaw a garaaw yoo xamante ne sax boo ko nettalee léeg-léeg dañuy foog ne da ngay lépp mais loolu euh, yoonu yàlla moo mel noonu euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom saxaaba yi radiyallahu Makka loolu la woon euh, nga xamante ne amul woon xeex dañ leen daan lu ñu leen lu ñu leen wax rek wala ñu def rek ne gars yi muñ leen muñ leen muñ leen ñu génne leen dëkk bi nangu seen alal te waa Makka ni ñu doon def mooy gars bu ñu daan génn di dem daa am leen wax par exemple sa eh, sawaay yaa génn di dem euh, garaawul yow léegi sax soxlaatu la jëlal sa alal demal sa yoon déedéet dañuy geler sa ay bien maanaam waa Makka noonu lañ defoon jullit yi ah voilà je je l'ai avoué comme li Seydina Suhayb ar-Rumi wax radiyallahu anhu li mu doon li mu def plutôt am dafa génn euh, dem ñu ne ko foo jëm mu ne Madina ñu ko waa debal muy nar a yóbbaale dafa déet alal ji nag moom doo ko yóbbaale mu dem moom noonu la demee euh, kon. maanaam te loolu moom mooy kaawu ñëpp noonu lañ demee seen alal ji doonuñu ko woon yóbbaale comme li alquran alladina ukhriju min am wa amwalihim dañ leen a génnee seen ay kër seen territoire yi ñu moom moom nga xam ne ñoo ko moom daf leen a revenir on de droit territoire yooyu lañu lañ jël occupé ko nangu ba noppi alal ji ñu amoon ñu jël ko jële ko ba pare di ko utiliser ñoom nu mu leen neex bi nga xamante ne nag dem nañ ba dem Madina ba am doole borom bi nag subhaanahu wa ta'aala nag daal di ko nag léegi nag mën ngaa samp nag yow maanaam euh, ku gën gu mag boobu nga xamante ne poto bu mag boobu nga xamante ne léegi ci ngay bojjee bopp yu dijj yi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoom way diingat nag ak way réer yi moo tax wa awalan wa awalan ayatan ayatul xajji lati nazalat wa awalan aya léegi nii am na njàngat mu ci nekk maanaam mooy nit ki du dund ci fatalisme maanaam du rek ne man ñàkk na amuma nekk naa situation bu difficile ak yooyu maanaam moo xam individualité yi la wala collectivité yi la maanaam mu duñoo dund suñu àdduna yëpp ñu bëgg koo def ci fatalisme moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa utiliser sabab yi nga xamante ne mooy tax mu génn ci crise yi yu garaaw yi nga xamante ne ñoom jullit ñi moom lañu nekkoon ci jamono jooju loolu nag jamono ju nekk jullit ñecca ne bu fekkente ne dañu dund situation boo xamante ne dañ leen a noot ëpp leen doole ñoom ñoo ci war a génn ci moyens yi nga xamante ne ñoo adapté ci période yooyu waaye borom subhaanahu wa taala parce que en fait dañoo demoon Medina bi saxaaba yi yéen it saxaaba bi demee Medina dafa samp am dawla maanaam genre dawla lu ñu mën a tuddee état boo xamante ne dafa commencé nag léegi am presque maanaam am lépp di di gouverner carrément yor doole. wa awalan njaalbeenu la njëkk a xew mooy aayatul xaj. aayab aj allati mooy la nga xam ne nasalat moo wàcc min ba'di ginnaaw wa'di dig gi nga xam ne moom la dig moom borom subhaanahu wa ta'ala wala bu ak digam difaa'in ak ak waddu ak aar min ilaahi yi mi bu seen borom subhaanahu wa maanaam mooy euh, borom subhaanahu wa ta'ala dafa njëkk a wàcc inna allah dafa njëkk a wàcc ci soo xaj bi in inna allaha yudaafi'u an alladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur inna laa naka buur yàlla yudaafi'u moom dana wattu dana aar an alladina ah, ah, ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, ñi ko gëm maanaam ku ko gëm te dëggu ci sincère yàlla moom moo lay aaral boppam tey waaye nag nee leer ni yàlla in allaha buur yàlla naka buur yàlla laa yuhibbu moom soppul bëggul kulla xawaanin képp koo xam ne ab warkat la ba pare kafuurun ku weddi nga loolu tamit yàlla bëgg maanaam mooy nit ki fokk mu ànd ak sincérité boo xamante ne maanaam dafa dafa infaillible indéfectible maanaam saa su nekk sincérité boobu mu ngi fi taxaw et que mu ne ci yàlla yàlla rek la yaakaar te ci moom la jublu ñooñu moom yàlla dina leen aar waaye nag aaru yàlla googu terewul ñu mën leen a def lu nekk rek waaye aar gi ci li muy aju dëgg dëgg dëgg mooy seen gëm parce que su doon ne aar gi day aju rek ci jëmm yi ci yaram bi wala boog ci matériel bi wala yooyu kon du am ab yenent bu ñu rey te am na ay yenent yoo xam ne dañ leen na rey te saxaaba yi radiyallahu anhum nga xam ne ñoo gën ci mbindee fi ginnaaw yenent bi yenent yi alayhi salaatu wasalaam am ñoom it am nañ ci ñu ci boobu kon ci kaw lool da xam ne kon maanaam a kaaraange googu mooy dana aar seen ngëm nit nag bu sincère ci loolu yàlla dama ko téyal ngëm-ngëmam googu waaye bu fekkente ne day ji fi jaafa dafay mbir maanaam mbirum dëgëru ci dara fu tendance yi dem fa jëm kooku moom warul yaakaar dara du sax dans le monde matériel parce que dëgguwul sincère waaye ginnaaw aaya boobu ba wàccee nag borom bi subhaanahu wa ta'aala daf caa teg ne udina lillaziina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir mooy udina jox nañu ne ndigal li lillaziina ñeen ñi nga xam ne yuqaataluuna ñu ngi leen doon xeex bi annahum ci ne ñoom kat day zulimu dañ leen a tooñ maanaam kon li njëkk wàcc mooy aaru gi nit ñi ñi mën a aaw ci bu fekkente ne dañ leen a tooñ ñooñu mooy ñan mu ne allazina mooy mu ne mu ne wa inna allaha naka buur yàlla ala nasrihim ci dimbali leen la xadir giñ naa ne ko ci am sañ-sañ la maanaam ku am kàttan la mooy mën na ko ci dara tëwu ko ci euh, mais borom bi subhaanahu ni mu indee aaya boobu mais dafa yéeme parce que non seulement dafa ne dañ leen tooñ kon ce qui veut ki tooñ moom bu mu xaar ndimbal yàlla loolu mooy benn ñaareel bi moom mooy ne yàlla sañ na am na kàttan sañ na leen dimbali mais nag ñooñu ñooy ñan mu ne alladhina ukhriju min diyaarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah dañ leen a génnee seen dëkkuwaay yi ci lu amul benn dëkk lenn rek lañ leen reproché mooy lañ wax ne yàlla mooy suñu borom maanaam seen faute bi mooy le fait musulman loolu mooy mooy mooy bàkkaar bi ñu def mooy le fait ñoom ay jullit lañ euh, ci biir aaya bi ci jeexital bi maanaam ngir dañuy tënk mu ngi jeexalee aaya bi ne wala yansuranna allahu man yansuru giñ naan yàlla ne waat naa ne wa wallaahi yàlla dana dimbali képp ku ko dimbali. parce que inna allaha naka buur yàlla la qawiyyun giñ ku am kattan la azizun ku not nguuram la yàlla ku not nguuram la ku am kattan la mais ñi yàlla ñi muy dimbali ñan la borom subhaanahu wa ta'ala dañ ne in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur mooy ñi nga xamante ne su ñu leen jàpp dalee ci kaw suuf maanaam suñu leen mayee doole ci kaw suuf ba ñuy gouverner maanaam yo maanaam boo duggul fii rek maanaam fi mu toll nañ xool état bi jullit ñi nekke su fekkente ne jullit ñi xool nañ seen ñu gis ne dugguñu fii bon nañ xaaraat quoi parce que ci ka maanaam parce que fi mu toll moom ndimbalug yàlla ñëwagul mooy ñi nga xamante ne suñu amee autorité ci kaw suuf am doole Euh, lu ñuy njëkk def mooy aqaamu salaata dañuy taxawal julli pour rien au monde activité sangam ak sangam dana tax ba julli jot ba duñ ko def yow bu fekkente ne julli ak lu mën a xew jaralu la mais vraiment maanaam yow lu ñu war a def mais lii la xaaral ba dem ba ñibbi doo ko fay say julli maanaam expression damay fay samay julli mais loolu rek laay dégg mu koy wax maanaam expression la boo xamante ne. maanaam bon xam nga rek bon bi keroog da ngay gis ko koy wax jàpp ne mi ngi wax am solo maanaam non ma gis nga keroog ah mais j'étais tellement fatigué ba nga xamante ne bi ma ñëwee non dama dajale après bon voilà réunion yi ak yooyu ma boole leen après bi ma ñibbisee damaa fay samay julli yi doog kii jàpp na ne moom fi mu doon def na lu baax segam rek finalement fay na ay julleem te lii ma leen wax ni mooy kaawu quatre-vingt pour cent wu nit ñi ci ci ci ci ci ci ci ci waa jamono ja maanaam ci wolof yi laa bëgg wax ndax man ñoom laa xam mais jàpp nañ ne fi mu toll keroog rek ñu ko doon wax jàpp nañ ne bu nu waree jugee fële géejawaay di dem Ndakaaru embouteillage yi métti na embouteillage yi day bëri et que garaawul quoi maanaam julli mën na leen ci fekk beneen julli fekkaat leen ci garaawul maanaam mën nañu def quatre heures de temps ci yoon parce que dafa metti et que après boo xam nga rek kii maanaam ñoom duñ sax suuraale heure bi ñuy départ da nga gis ñoo xam ne dañuy jël seen billet d'avion ba pare nag doog laa woo ne la bon finalement jël naa billet d'avion bi mais heure sàngam laa kii heure julli daf may fekk ci yoon bi comment je wala jour boobu ajjuma moo xam nga ajjuma laa war a départ quoi ay côté 13 heures et demi 14 heures maanaam mooy moment moment jumaa ji quoi ba pare laaj la yow nan lay def maanaam moom xalaat ne li mu waroon a moom mooy régler xool bii dafa war a xool d'abord ndax bii bi lay départ maanaam moom du xool lool de yow lay bëgg yow nga justifier ko ne ko kon defal bi maanaam nga woyofalal ko ko quoi. wala yeneen yu mel noonu voilà euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen sa maanaam te avec simplicité bi muy àndal mais mais c'est extraordinaire ak julli ni mu amee doole mais simplicité wu réflexion bi ci ne ah da nga ciy sax koo xamante ne day dox benn soxlaam dox soxla doxati ko doxati ko nga gis ko mais day dem fee ñëw fii daal boo amul jot il faut que mu dem fële amul jot il faut que mu dem fee nga suivre ko ba mu jeex nga gis ne julliwul maanaam waxtu yi romb na carrément julliwul ba pare mën taxaw naa la mais man de si mu toll nii may gisee nii tisbaar sax julleegu ma ko de yàlla ñi muy dimbali mooy ñii moom moo ko wax de allazina mooy ñi nga xam ne ñu naa makkannaahum fi ardi suñ leen jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaat dañuy taxawal julli wa aatawu zakata dañuy joxe azaka jàpp ñu ne lii buñ ko financé après alal bi li ciy des dootul bëri pour seen projet yu bari yi ci des hmm. dañuy joxe azaka wa amaru bil ma'ruf yi dañuy digle njekk dañuy digle lu baax wa nahaw anil munkar dañuy tere lu bon du duñu nekk ñoo xamante ne dañ naan lu mën ci xew maanaam adduna bi mën naa tukki tukkiwaat seen yoon nekku ci rek la jàpp maanaam maanaam jàpp seen njàmbur la def te jàpp ne qualité bi gën a rëy lañ amee parce que fi mu toll ñu ngi ci seen rokkoo jàpp nañ seen njàmbur di julli seen ay julli ñoom maanaam akashikat jamais ñu dig nekk ci optique di digle lu baax ak di tere lu bon Euh, kon ñu gis ni yàlla ñi muy dimbali moom ñii la moom moom yàlla moom moom moo wax nii ñii lay dimbali kon ñun bu ñu melul noonu bu ñu laaj lu tax yàlla dimbalee gunu bu fekkente ni julli mooy suñu dernier souci bu fekkee bokk na ci suñu souci yi bu fekkente ne azaka fonkuñu ko ñun dañuy dugal rek naan eh, temps temps yi day compte bi am na nangam mais duñ sax calculer ba moment la lañ am sëy bi nga xamante ne war nañ ko commencer calculer ne ah ah xam naa ne bu déwénee day heure bi war naa génne asaka non du seen yoon nekku ci ñoom na xaalis bi dugg ak génn rek di dem rek digle lu baax ak tere lu bon moom daa mujj a nekk lu tumuranke loo xam ne ah nga sa yoon nekku ci il nga maandu voilà c'est que affaire boobu boo ko defee day indi coow soo ko waxee xam nga rek donc xam nga nit ñi bokkuñu am na ñoo xam ne niñ ko mën a gisee maanaam coow quoi coow coow ngay bañ ko <laughs> te ñu njëkk ñu leen doon ñu leen doon rey parce que tout simplement dañ wax seen xalaat yow li gën a màgg liñ la mën a def mooy coow mais coow loolu rek rek jaral la ko yàlla ñu yàlla sax mu ne wa baadu yaa ayyuha wa baadu yaa ayyuha jaat mukarratan min alkitaabil subhaanahu wa ta'ala xam nga aaya bee dox ni jox nañ leen digal léegi ci ne comme dañ leen di tooñ mën nañu défendre di fayu loolu moom mooy première bi ah aaya yooyu loolu moom moo tax dinañ ko gis insha allah yeneen bi sallallahu alayhi doon commencé di yabal ay saraya maanaam euh, ñoo xamante ne daf leen doon yabal te doonuñu woon moom doonu doon dem mais daf leen daan jox ay drapeau ñuy dem Euh, di koj waa Makka yi parce que waa Quraysh yi dañoo nangu seen alal yi jël ko dem dem ak moom quoi ba pare ba pare di ko utiliser tranquillement dugal ko ci seen fonds de commerce yi ah di wër quoi mais xoolal leen ma injustice bu tollu noonu ñoo jël sa alal yaa ngi di sa kii ma jël lépp yóbbu dem mën ko di commercer di ko fructifier ci sa dikk ginnaaw ba pare jàpp ne maa ngi ci sama droit yi gën a màgg parce que man maa am doole te loolu xam ngeen ni àdduna bi bari na luy doxee nu muy doxee noonu golo di bay baa bu di dundee golo di bay baa bu di dundee comme ni ko wolof yi di waxe nga xamante ne euh, euh, muy cere yi cere yi naka boroom boroom alal xaw rangoñu baadoola moo koy siim waaye dafa waaw injustice bu tollu noonu ba pare bëgg ñu bàyyi leen noonu quoi léegi gars yi bu ñu ñëwee moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam daraan yóbbu yónnee gars yi nañ dem koji ji leen ci seen commerce yi ñuy def seen yoon yi bu ñuy dem Sham bu ñuy dem feneen ak feneen ñu nangu alal jooju ah oui parce que mais seen alal nag nañ ko dem nangu ji gars yi nag affaire boobu daf li daan tiital daan ci ñëw waaye wabaadu ginnaaw ga nag yaa ayyuha ay aaya yu tàmbalee yaa ayyuha jaa ak dikk nañ mu karratan di baamu di nekk luy baamu comme yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waxluz alayhim wa ma'waahum naar wa bi'sal masiir comme yaa ayyuhal lazina amanu qaatilul lazina yaluunakum minal kuffaari wal yajidu fiikum xilza allahu akbar borom subhanahu wa ta'ala nee na yaa ayyuhan nabi ay bi sallallahu xam nga yeneen bi dafa yéeme wallahi maanaam expression la boo xamante ne bon pléonasme la wax la mais yeneen bi sallallahu alayhi dafa dafa yéeme parce que. mais gis ngeen exemple la boo xamante ne ci mboolem domaine yi référence la ci yeneen bi saa sallam amul ci looy dem lu dul moom mooy référence ultime bi référence suprême bi amul domaine booy dem lu dul moom la imagine ngeen nitu diine liñ doon xaar pour mu nekk référence bi ah ci ñun wolof yi laay mooy mu nekk koo xamante ne mën nañ ko en en quelque sorte mooy li catholique yi di wax rek dóorul bu ñu la mbéjee ci benn lex bi joxeel bi ci des mais loolu soo ko defee nit fu su we noonu baax na de temps en temps nga def ko mais boo dëkkee noonu ba pare def ko principe de vie mais àdduna bay tukki de temps en temps nag euh, waaju mbéj la bon enjeu yu bariwul nga jox ko beneen lex bi bon li gën sax mooy bañ koo bu lex ah. waaye daal baal ko waaye bu ko joxaat beneen lex waaye yeneen ci bi sallallahu alayhi maanaam ci domaine yëpp moom mooy référence suprême bi mooy référence ultime bi nga xamante ne ci la affaire yi baabu yaa yoon na bi yow yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jaahidil kuffaar xeexal ak yéeféer yi wal munaafiqiina ak naafiq yi moo tax façon jihaad yi wuute parce que xam ngeen ni yéeféer mënef naa xeexee ak moom ci façon yu wuute benn bi moom mooy façon mooy armée bi benn rek la benn façon la mais am na yeneeni façon yu bari am na façon bi nga xamante ne moom ak naafiq bi ñoo ko mooy argumentaire bi xam ngeen ne am naa fekk comme que moom psychologiquement dafa nekk nit ku faible koo xamante ne amul benn personnalité ndax ñi muy wut a wane dëgg-dëgg li mu doon mu loolooy naa fekk quoi maanaam mooy kuy wane benn face fekk réalité bi dafa wuute ak li muy wane mooy nit ku amul personnalité kooku booy xeexak ak moom ci argumentaire ay ay argument ngay ngay xeex ñoom. te comme li yeneen ci wax sallallahu alayhi wasallam li ko alquran waxoon wa jaahiduhum bihi jihaadan kabira alquran bi jihaadal ci ak ñoom ci alquran bi jihaad bu mag bi maanaam del jëfandikoo alquran di xam nan la ñuy nan la ñuy débattre ak gars yi idéologiquement maanaam la guerre idéologique guerre euh, psychologique bi il faut nga gagner ko te loolu la jullit ñi commencé manqué léegi maanaam la guerre idéologique dañ ko perdre fi mu toll jàpp nag ni yéefar yi ñoom ñoo yor xel mu rëy mi bu nuy wax rek seen maanaam maanaam bala noo gën a kontaan naan bon vous savez Karl Marx avait dit et vous savez euh, Lénine euh, quand lorsque pendant la guerre mondiale euh, maanaam mais wala waa ci des tubaab bi la déedéet Alphonse de Lamartine non moom moom la gars yi dàq puukare woon non vous savez Lamartine dafa Lamartine dafa tagg yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais Lamartine voyage en Turquie boobu ci libre am boobu mais li mu ci wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais demal Google nga tappe Alphonse de Lamartine sur le prophète Mohammed wala euh, euh, voyage en Turquie ngeen xool li mu wax ci yenent bi mais da ko saaga saaga yu méttee métti passage yi ñuy jël di ko tiire passage yooyu yu ndaw la yoo xam ne dañ ko génne ci seen contexte de attention mais gars yi dañuy kontaan buñ naan Lamartine nee na yeneen ci bi nangam alors que Lamartine mais dem leen Google Lamartine dafa saaga yeneen ci bi sallallahu mais saaga yu méttee métti yoo xamante ne maanaam man sax fi man ba mu ko liiree mbir bi daf maa choqué ba nga xamante ne. mais c'est c'est mais mais c'est choquant en fait li mu wax ba pare dafa jàpp ne gaa yi ko gëm en fait boroom xel yu doyee di lañ rek moo tax ñu gëm ko ci ay caaxaanam yi mu nekk di nettali maanaam pour moom ba bi bon ñoo mën jigul mais pour moom benn waay la bu doon délirer rek ba pare comme nag ñi mu taseel ñoom ay kaw xaw la ñu xamul dara moo tax rek ñooñu jàpp ko quoi ah, gëm ko. mu manipuler leen quoi ainsi de suite maanaam ay jullit lañ am ay références dañoo am ay références mais pourquoi duñu dellu ci référence bi gën a mag alxuraan wax nañ eh, keroog rek ñu koy ab jullit boo xamante ne tey li mu liir ci livre. xam nga mos nañ ko fee wax euh, yaakaar naa gàmmu 2008 la woon ab jullit bu liir Da Vinci Code ba mu jeex te mësta liir alxuraan ne serait-ce am maanaam kooku war naa xoolaat boppam parce que Da Vinci Code caaxaan yi neen la ab jullit buñ téere bi mu war a gën a bàyyi xel mooy alxuraan jullit boo xamante ne li mu xam ci keneen ak kooku ku doon moo ëpp li mu xam ci yeneen bi sallallahu alayhi war na xoolaat identité am ak citoyenneté musulmane am war na ko xoolaat buñ ne ko Samba wala Demba wala Yannick wala Usaama wala keneen mu mën a nettali ci dund kooku lu ëpp li mu mën nettali moom ci dund yenent tibi sallallahu mën a wax ay mbir yu màgg ci yeneen tibi sallallahu alayhi wasallam lu ëpp loolu kooku moom war naa xoolaat boppam bu baax a baax en tant que jullit parce que kooku moom mooy référence problème mu référence la am yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm am naafeq dañuy boo maanaam ci débat ngay jihaade ak moom te alxuraan bii ni mu waxe daf ci am ay points yu bari yoo xamante ne naafeq mënu koo supporter tellement que day leer moo tax am moo tax am naafeq fooy commencé wax alxuraan daw na pour moom non non saa nag moom dafa tàng quoi c'est que dafa tàng quoi waa ji moom et boo bon am na xam-xam sax mais ni muy waxee la quoi ni muy waxee maanaam moom en fait au lieu <laughs> <laughs> waaw il utilise tous les moyens pour mën dérober quoi yéeféer tam day def loolu yéeféer moom li muy njëkk a essayé mooy yow alxuraan bu ko def référence ba pare ainsi de suite donc am na façon jihaad boobu am na jihaadu alal mooy di jël alal di ko dépenser ci luy tax diine ji di avancer boobu tamit façon jihaad la bu mag bu ama am solo boobu moom dañ koy defa contre yéefar yi ko def contre ak na contre naafiq yi parce que su fekkente ne yow diine ji nga bëgg mu jëm kanam jaralu la nga jël sa alal dugal ci yéefar yi ñoom ñu ngi koy dugal ci li leen ñor ba pare ñu ngi koy dugal ci di def ay campagne ci ay mbir yoo xamante ne mooy tax ñoom seen idéologie yi yëkkati yow sa bos jëm koo wàcce di def ay publicité ci rajo yeeg ci télé yi di fay ay nit ñu leen di waxal mais yow jaroon la dara quoi yàlla ñu yàlla sax xataa hmm? léeg-léeg sax ci daara ji nga gis koo xamante ne maanaam c'est-à-dire que léeg-léeg da ngay gis ay affaire yoo xam ne day mujj a reelu sax quoi maanaam moom mooy indi doomam pour mu jàng yow yaay bàyyi sa temps pour ñëw jàngal mais moom day kaas le fait que moom maanaam ni daan euh, euh, maanaam fiixloo ni mu daan yaataayu mbee noonu ah, ci week-end yeeg yooyu amatul temps bi. maanaam comme si que ni yow yaay yow yaay fautif quoi maanaam yow yow yow mi bàyyi sa temps pour jàngal doomam yow yaay fautif maanaam yow yaa def faute bi tax moom manatul am taawu daal <laughs> nañu yàlla na da am mbir yoo xam ne parfois doo xam sax nan nga koy calculer maanaam raisonnement bi maanaam da ngay jéem a teg puzzle bi yépp naka la affaire bi mën a jube mais da ngay am problème mu voilà yal nañu yàlla sàmm beneen façon jihaad bi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam jàngale mooy xam-xam d'ailleurs day dugg ci làmmiñ bi te xam-xam yooyu amul benn bu ci génn façon xam-xam yépp dañ ci dugg même yi nga xamante ne moom la ñuy tuddee yu profane yi parce que tey imaginer tey amatuñu nañ imaginer tey ñu ne amatuñu maçon jullit ñëpp amatuñu maçon xam nga yéeféer bi lu muy def day fexe ba dootul tabaxal ab jullit kër wala su ko ko tabaxalee lu cher a la koy fayal après jullit ñi torox loola tax yooyu yëpp nit ki xam-xam bu mu mënti am en tant que jullit nan na jàpp ne mën na cee jaamu yàlla jaamu yàlla bu rëy rien que rek sur la fait que mu xam ko ba mën ko exercer mu am beneen jihaad boo xamante ne nag boobu moom yéeféer rek ko ko am moom mooy xeex ak moom ak arme maanaam loolu kenn mënu ko def ak euh, naafeq yi parce que naafeq day wane tout le temps ne moom gëm na donc yow man a mënatoo ma ma côté boobu moom ma ma nee na mënoo leen a daje maanaam amul lu mbir mi mën a demee ba ngeen daje di dóorante kon yaa ayyuhan nabiyyu boobu am na jaahidul kuffaara kon xeexal ak yéeféer yi wal munaafiqiina ak naafiq yi waxluz alayhim te nga tar ci ñoom d'ailleurs wa ma'waahum naar ñoom seen dëkkuwaay sawara la beneen bi ci des mooy bi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm te dëggu qaatilu na ngeen xeex alladina gaa yi nga xam ne yalulukum ñoo féete ak yéen minal kuffaari ci yéefir ñi ñëw di leen xeex yanu ay arma parce que dinañ ko gis ci suratul mumtahana ni yéefir yi ay façon lañ dafa am yéefir yi nga xamante ne contre ñu la xeexuñu la jàmm ngeen séq ñooñu yàlla li mu digal ci seen ci ci ci nga doxale ko ñoom mooy nga séq ak ñoom jàmm te ngay rafetal jëm ci ñoom mais beneen yéefir bi nga xamante ne moom mu xaarib la maanaam moom dalay xeex dafa la déclarer guerre jël ay armam jëmale ko ci sa kaw kooku dangay xeex ak moom maanaam ñaari façon yéefir yooyu ñoo am mu ne nag mais wal yajidu minkum fiikum ghilza nañu gis ni am na ak tar gu nekk ci yéen loolu tax aaya yooyu daal di baamu minal kitaab yi ci téere yàlla bi al aziz bi nga xam ne moom mooy bu noot bi ëpp doole lépp te kenn mënu ko toppandoo al muhkam yi bi nga xamante ne moom moo xereñeen ni mu àtteewee irtasim yi mandargaral bi summa btadaa billadi min xawfihi talabu itfaahu zaa'idina annaara bi tarabi mustafa summa btadaa yàlla billazi ci ki nga xam ne ci la nga xam ne min xawfu yi ci ragalam ci talabu la ñu sàkkee ikfaahu ak fayam mooy diine ji yenent bi sallallahu alayhi wasallam défendre diine ji xaw ci diine ji parce que ñoom lan lañ bëgg comme li alquran wax yuriduna li yutfi'u nuurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu yi euh, ñoom ñi ngi nam fay li nga xam ne mooy leer bi yàlla gi waaye yàlla dana matal leeram gi de moo tax mu ne zaidina ñuy aji yokku ak naara tàkk-tàkk gi bi dorami ci euh, ci jolli maanaam fi mu toll comme la Alxuraan wax fi xam ngeen ni jant bi bu génnee comme ni ko wolof yi di waxee boo ko gisul dina la tàngal loolu moom mënoo ko bañ léegi nag imaginer ki nga xamante ne jant bi daa nekk nii mu taxaw fii mu taxaw naan oof oof pour bëgg jant bi fay kooku ngeen yaakaar ne dina am benn résultat du ko man gars nag loolu lañuy def comme li alquran wax inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah wala inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li dillu an sabilillah fa sa yunfiquunaha thumma yakunu alayhim hasra summa yughlabuuna walladiina kafaru ilaa jahannama yuhsharuun yéeféeri ne vous en faites pas dañuy dépenser seen alal pour nit ñi détourné wu ci yoonu yàlla programme bu nekk dinañ ko tëral pour nit ñi duñu xam seen diini attan nañ cee def ay milliards loolu day ama ah. alquran nee na fa sa yunfiquunaha daan ko dépenser kon yéen boo leen gisee gars yi di tëral ay programme yoo xamante ne lépp pour fexe nit ñi génn ci lislaam la wala génn ci li diine bëgg la bul mu la jaaxal daañ ko def am alxuraan ko waaye summa topp nag yakunu day nekk alayhim ci seen kaw xasratun ak rëccu dañuy toog xool maanaam résultat bi ñuy yaakaar dañuy jekki-jekki rek gis ne ndeke na jox problématique bi comprendre wuñ ko mais gis ngeen ni. gis ngeen ni bëri na mbir yu yenn état yi di ay programme yu ñuy tëral pour détourner nit ñi ci yoonu ci ci njullite mais dañuy dem ba ci biir gis ne mais pourquoi gars yi di jullitee nii tout le temps maanaam ñoom li ñuy dépensé finalement résultat contraire bi lay am quoi mais ñoom affaire bi problématique bi mënuñu ko comprendre quoi. Hmm? voilà voilà comme voilà exemple voile intégrale. xam ne tere nañ koo jiw ci def ay kii wax ci lu ne affaire bi gën a bëri lépp lu ñu def yaakaar ne bu ñu ko defee l'islam fay rek affaire bi gën a bëri dinañ ko dépensé loolu bu leen ci loolu maanaam état bu dépensé bi ñoom bu ci tollee yéen bu leen leen naq maanaam bu la tiital quoi alxuraan wax na ko garaawul dinañ ko def mais après loolu day mujj nekk rëccu summa yuxlabuuna nag topp nag léegi nag ñu noot leen nag ñu dominer leen nag après mu des beneen étape bu final bi mooy walladina kafaru gaa yi weddi yii biir ilaa jahannama yuhsharuna nag jahannama lañ leen di pang waaw fa lañ leen di dajale boobu mooy dernier étape bi moo tax ne yaa rubba yawmin يوم تواصوا للكفاية xam ne tawaasaw dañuy dénkante lil ki faaxi ngir mën a jàmmarloo di dóorante bi ci moom maanaam ak yeneen bi sallallahu alayhi na loo xam ne yéefir dañ koy tëral ay plan ñuy dénkante ni gaa yi ñii moom il faut ñu duma leen gis ngeen yéefir fu yooyu jullit ñii il faut ñu écraser leen ba ñu dajeeg yeneen bi sallallahu alayhi pour ñu xeex ak moom bil jiddi ba pare def ci seen mboolem yitt yi waaye law yal fuxuuna ay su fekkonte ne sax de bu ñuy ëf al yow daal di ëf sax fii faxam yi ci këriñ xam ngeen këriñ kese bu tàkk amul du taal bu tàkk faxam sax maanaam moo gën a garaaw këriñ xam ngeen lan mooy faxam mooy këriñ ku ñu wax ba mokk xam nga tey këriñ boo ko dëbbee ba mokk ngay même boo ci teew defoon taal sax du tàkk mais en fait yii fiiri tout le temps mooy comme ni ko waxee léegi noonu lay demee loolu moom moo tax jullit bi warul inquiété wu tout le temps sauf que nag war na conscient ci benn affaire comme ni ko alquran waxe wala yazaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum duñu deñ nag di leen xeex par contre combat bi moom maanaam lutte bi <laughs> ne vous en faites pas bi laa budda ñu koy continuer mënuñu toog jour bu ñu xeex ak yow après yéefir yëpp yamuñu ñoom ñëpp nuróowuñ mais bëri na ci ñoo xamante ne dañu noonoo jullit ñi mais noonoo bu tar ñooñu nag duñu dañ di leen xeex mais ñu def benn parenthèse bu ndaw keroog rek ñu ngi ko doon waxtaane euh, kilifa xam nga bokk na ci li yéeme ci mouvement bu xew fan yi ci dëkk bi bokk na ci li ci yéeme mooy seen revendication yi bari na torop mais déggu ci benn yoon ñu tudd ci baatu l'islam bokkul ci seen préoccupation yi mais boo demee ci médias yi ak yenn parti politique yi mooy seen programme bi gën a mag nan la ñuy fexee ba xeex l'islam te pourtant bokkul ci préoccupation population bi foo leen fekk ñi ngi taal maanaam jàpp nañ ne bu ñuy taal. ak tànta maam di ëf ci xal maam ci ci këriñ wu ñu dëkku këriñ wu mboq woowu dana baax ñoom jàpp nañ ko mais ab pënd rek la ñuy am wala ay dóomu taal duñ am mukk tàkk-tàkk jamais nit mënul gagner ay élections en tout a à actuel fii parce que tout simplement daa bëgg wax l'islam lu ñëw parce que bokkul ci préoccupation population bi ñoom nu ñuy def ba dund dund ko neex pouvoir d'achat yokku ak yore maam ñoom loolu la ñu maam genre yii fiiru France yi souvent mooy comme genre Abou Soufiane yi avant <laughs> seen na Abou Soufiane radiyallahu anhu avant muy dugg ci l'islam moom xam ngeen ni xeex yu bari moo ko waral xare Badar mii moo ko waraloon xare Uhud moo ko waral ak yeneen ak yeneen waaye moom la ko lam doon xeex yëpp moom du parce que yeneen idéologiquement dafa contre seen yàlla yeeg yooyu de moom daf doon jàpp rek ne li muy wax économiquement daa nar a daaneel réew mi parce que bu fekkente ne 360 yàlla lan amoon fii di ko fi teg ñu war koy jaamu tout le temps tous les ñëpp di jóge fu ne ci àdduna bi ci tourisme boobu ak pouvoir maanaam pouvoir d'achat bi mu indi ci dëkk bi économiquement bu ñu defee bàyyi yàlla yooyu yëpp ñu ramas yëpp ci kaaba gi lépp day ñuy jaamu benn yàlla kese ak bi di am benn bis dong ci ci benn yoon kese non loolu moom moom catastrophe nekk ci réew mi <laughs> vraiment catastrophe bu mag a mag la économiquement ça ne va pas aller du tout non moo ko daw <laughs> maanaam moom bëri na ci nag yéeféeru France yi France souvent ñoom xalaat boobu lañ gën a am maanaam tey bu leen leeroon ni fi mu toll loo leen yàqal dara ci seen alal mais garaaw la nekkal di julli lu mu la neexee ah <laughs> non man kay li may bañ rek mooy ma jël la sama entreprise nga war a liggéey dem di julli rek man loolu lay bañ mais bu loolu amul moom garawul bu dee productivité bi mi ngi am mais c'est pas grave mën nga julli d'ailleurs am na ay entreprises yu koy may maanaam loolu aussi il faut ñu comprendre par contre nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yor pro yenn programme yi comme yenn parti politique yi comme yenn média yi ñoom liñ bëgg rek mooy xeex l'islam maanaam ñoom ñoom le combat est idéologique ci seen côté li hamzatin mustafa li hamzatin aaqa dal muxtaaru alwiyatan ubaybatin thumma saadi Hamza mu ibnu Abdal Muttalib muy baykatam maanaam moom ak papaam ay frère lañ nga xam ne daanaka benn at la ko mage aqada fas na almuxtaaru tànneefu yàlla bi sallallahu alayhi wa alwiyatan ay drapeau maanaam yoo xamante ne alwiya liwaaxul mooy ma plurielu liwaaxul li waaw mooy drapeau boo xam ne dañ koy lem euh, raaya mooy drapeau bu ñu bàyyi muy frotté yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay drapeau yi nga xamante ne dañ ko daan lem da daan weex yeneen drapeau yi nga xamante ne daf ko daan bàyyi muy flotté yu ñuul la daan doon sallallahu alayhi wasallam comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu Ubaydatin mooy Seydina Ubaydatin al-Haris ah radiyallahu anhu summa topp Saad mooy Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom la melalee ci Daygamil Buhami Buhami Daygami muy gaynde parce que tur la ci tur gaynde Daygam ak Buhami moom mooy euh, bu jàmbaar yi nag maanaam ñi nga xam ne dañoo jàmbaare xeex euh, am na nag. Euh, maanaam wax jii mën naa amit ne day xamil buubu mi fii ñëw këm buubu mi këm ci jublu mooy Seydina Ali karramallahu wajhahu ndax moom it njàmbaar la maanaam dañ koy wax gaynde mooy Haydar radiyallahu anhu ngir ne jox na ko tamit ay drapeau yónni ko maanaam ñu ñëpp da leen daan yabal dem leen côté bi dem leen wàll gi dem leen fii bu waa si ñëwee rek ak seen alal yeeg yooyu rek ngeen nangu dem leen gars yi dem ñu ay bokk ak ay troupeau yu ndaw ñu dem loolu nag daa taxoon waa Quraysh ragal leen ragal yi dañoo ragaloon yenent bi sallallahu alayhi wasallam que dañ doon jàpp ne léegi nekkatuñ en sécurité carrément ba bu ñu waree tukki léegi dañuy wiiri ay wiiri yu méttee métti ba pare jàpp nañ ne seen alal gii tey maanaam mën nañoo jël alalu gaa yi ñu jël di di ko fructifier fi mu tool muñ commencé bëri xam ngeen ni neex na lool fi mu toll tey waa salle bi yëpp tey bu ñu bu doon kenn ku ci nekk fi mu euh, jël naa sa 500 euros léegi mu daal di nekk quelque boppam bu ko defee man dina bu ma ko fructifier fekk man maa ko jël mais bis boo leen dajewaatee gis ne ndekete dama leen nax ba jël naa seen alal ji ngir wax koo nangu fi tool danaa tiit lool ndax alal ji nar a dem ak ak confort gi ma nekkee woon. gars yi loolu lañuy def te loolu tamit daf ñu yóbbee ci mbir mu am solo mooy ne nit ki te li yéen ci wax rek sallallahu alayhi wasallam man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna nafsihi fa huwa shahid wa man qutila duuna ardihi fa huwa shahid képp koo xamante ne dañ ko rey parce que tout simplement daf doon défendre alalam kooku shahid la martyr la ku ñu rey parce que daf doon défendre bakkanam da martyr la ku ñu rey parce que daf doon défendre réputation deram kooku tamit martyr la loolu moo tax dafa am ay mbir yoo xamante ne nit ñi dañ ci maanaam dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne nit ñi dañ cee war a taxaw alal bi nga xamante ne maanaam da nga moom wala nga bokk ci maanaam nga taxaw défendre ko pour mu mucc ñoŋ ngir ne lu bari bari ci lay defaroo mun a fii ra si zaayir مصطفى في راس زين وقال البعض ذا topp zayin juróom-ñaari weer maanaam ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi bi mu demee ba am juróom-ñaari weer waaye nag wa qaala al am na lenn ci borom xam-xam yu ñu ne zaaka loolu jaraa mi ngi amee fil aami ci at taabi' ba topp al ula bu njëkk ba maanaam ci ñaareelu at bi la tàmbalee am yenn bi sallallahu alayhi am na ñu ne kon ci juróom-ñaareelu at ci la ta ci juróom-ñaareelu weer maanaam mooy ci biñ gàddaayee ba ci weeru koor gi ci la dem ci la commencé yàble maanaam mbir moomu ba nga xam te ne taxawal na léegi réew mi taxawal économie bi taxawal mbir yu bari buri mu taxawal ko ba nga xamante ne structure na bu baax a baax dëkk bi ndax xam ngeen ne waa Madina dañ koo joxoon dëkk bi carrément aw sa xas xas rek nga xamante ne xeex boo xamante ne def na daanaka ñetti téeméeri at moom yeneen bi sallallahu alayhi moo ko rek la ñu doon xeex seen biir d'ailleurs am na benn waay yoo xam ne dinay ñëw souvent muy Abdullah ibn Ubay na Salul moom muy naa fekk bu mag bi li tax mu noonoo woon yeneen bi sallallahu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu la mooy ne moom mooy seule personne pendant ñetti téeméeri at yooyu boo xam ne ñoom mujjoon nañu dëppoo ci ne ne ah léegi nag nañu ànd ci ne kii moom la def buur sauf que jour bi ñu ko waree introniser ne ko ah yow day suba la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te bés booba la yegg si ñu ne ko kon finalement dañ koy parce que yeneen bi moom du fi nekk ñuy tànn keneen sallallahu alayhi wasallam <laughs> foofu la jaaree noonoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais noonoo ko tara tara tar léegi ñu gis ne tamit ne léeg-léeg ay yenn intérêt matériel yi day waral noo yenn noonoo il faut que yàlla ñor la pour que yenn intérêt matériel yi bana jur ci yow ay noonu mu ne yàlla xul fii mi ak maa yéemu parce que am na ñu ne déedéet ci ñaareelu at bi la maanaam deux ans dem na quand même après maanaam toog na pendant deux ans doog a commencé yebal saraya yi ñi nga xamante ne ñoom ñu lay jox seen euh, drapeau yi ñuy dem yàlla xul fii mi ak maa yéemu ci seen bu wute ñoom waa siira maanaam tellement que dañoo bari lu ñuy wute. daanaka bunt boo dem ci buntu siira yeneen bi rek salaasam da gis borom xam-xam yoo xam ne dañuy wuti ci yenn détails yi. wika magazi. Mustafa wika magazi yahdi mu ne wika euh, yeew boo bëggee yeew wika moom mooy buum gi ni yeewee saako mooy wika voilà comme lii hadis bi wax an nawmu euh, noona al aynaani wika u sax fa iza naamatil aynaani utlaqatil wika nee na hadis bi dañu nelaw maanaam ñaari bët yi ñoom ñooy yeew ginnaaw nit ki su fekkente ne ñaari bët yi nelaw lan rek euh, li koy yeew day day ubbeeku maanaam mooy nit ki suy nelaw du xam bu njàppam tojee du ko xam maanaam du ko wóorati mu ne kon wikaay li yeew takk magaasi yi ay xare moom yeneen bi sallallahu loolu day maanaam bi takk ko ba yeew ko di dana jubal dana jubalaate mubridan waaye dana seral kabidan rees mais bayit bi dafa am yeneen beneen maanaa mooy ne wika li muy tekki mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar maanaam ci lim bi la ci jublu magazi yi loolu mooy xarem ñaar fukk ak juróom-ñaar yahdi am na ñu ne déedéet ñaar fukk la ak juróom-ñeent moo tax lii mubridan mooy li dal xel mooy ne ñaar fukk la ak juróom-ñeent doonte am na ñu ne kabidan ñaar fukk ak juróom-benn maanaam ay lim la nga xam ne ci benn bayit bi daf cee wax njariñ gi nekk ci mokkal. ak takk xare yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxee woon léegi ne euh, Seydina Ali Zeynul Abidin radiyallahu anhu daf doon wax ne nit daan jànge alxuraan lañ ko daan jànge imam Azuri ne xam-xamu àdduna ak àllaaxira yi mi ngi ci imam Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu daan ne baayam daf ko doon wax naan ko lii mooy seen jeexitali baay yi na ko takk mokkoon ko jàpp ko parce que moom njariñ gi ci nekk amul ci leneen ànd ak loolu maanaam loolu nag maanaa yooyu nga gis ne moom la tënk déjà ci benn maanaa bi am ci bayit ci début bayit bi mooy ne takk ko day gindiwaate ba pare dana seral rees maanaam nit ku ko takk jàpp ko xam leen gis jàngat yi ci nekk dina jariñu ci lu bëree bëri mais mu am beneen firi beneen bi ci des beneen maanaam bu ci làqaale moom mooy nombre xere yi ak wuute yi ci boroom xam-xam yi wuute dañu wax ne 26 ñii ne 27 ñii ne 29 sauf que boroom xam-xam yi am dañuy wax ne euh, yenn yi en fait dañ leen di wax parce que dañ leen a dañ dañ c'est parce que dañ jegewaatoo yenn yi dañ jegewaatoo bañ jàpp ne benn bi sax ci ci des comme par exemple ghazwatul Khandaq mooy ghazwatul Ahzab ak ghazwatul Banu Qurayza am nañ jàpp ne benn bi la rek comme que moo tax jarul ñu leen di li mën a ay ainsi de suite maanaam loolu moom moo tax ñu wuute ci limi mais du ci xew-xew yi ci jëmmi boppam ndax nangam xewoon na wala déet du loolu la ñu wuute waaye li ñu wuute mooy nan la ñuy jàppee ni lii lii mooy xare bi wala boog lenn rek lan lañ mën a tuddee xare bi waaw wala déet foofu la borom xam yi wute moo tax mu ne ala ci wuute la goo xamante ne ataana dikki nañu min zawil qadam yi ci ña nga xamante ne ñoom ñooy borom jiitu yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon borom xam-xam yu njëkk yi ñoom ñoo wuute woon ci seen biir ci mën a teg lim bi lii moom moo tax borom xam-xam yi ci tegu seen ginnaaw rahmatullah tamit wuute ci teg lim bi maanaam muy rek yàlla fii. léegi nag mu commencé leen lim abwaabuwaakum Mustafa abwaabuwaakum <coughs> shayrun thumma xare bu nekk ñu taxaw ci wax ne lii moo xewoon ci xare bi lii moo xewoon ci nii parce que loolu suñ ko defee rien que pour relater feewu benn xare xare Badar kese ah <laughs> <laughs> problème day am loolu rek mënta ne mais nag ni ñuy def mooy dañuy jël xare yi nga xamante ne ay xare faar lañ benn bu ne nag dinañ la tudd waaye xare yi nga xamante ne ñoom ñooy xare faar yi yooyu dinañu leen jël benn bu ci nekk ñu am njàngat yi ni ko alquran relaté ñu am ci ay njàngat euh, yi nga xamante ne moom la njëkk lim yooyu ay xare lañ yoo xamante ne comme niñ ko gise woon maanaam da daan yónni da daan yabalaate mu ne abwa moom mooy xare bu njëkk bi Euh, foofu benn dëkk la boo xamante ne mu noonu la tudd euh, dëkk boobu euh, moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi xare ba ma koy def fekk mu am fukkeelu at maanaam fukkeelu weer ak ñaar ginnaaw ba mu ñëwee Madina ci la xare boobu amee ngir ne yii yépp nag pour lan la woon pour mën a koj car alal bi nga xamante ne moom la waa Quraysh di commercer bu waatun dañ koy wax tamit ba waatun euh, moom ba tey tamit xur alalu Quraysh rek la doon la doon jël Usayrun dañ koy wax al Usayratu maanaam moom Usayrun la wax mais dañ ñaar yëpp dañ koy wax ghazwatul ghazwatul Usayr Usayr ghazwatul Usayratu dañ koy wax Euh, moom ci jumaa daal jumaadal uulaa ci ñaareelu at bi ci la amee maanaam euh, waaw mooy weer wi ñu ne weer wi ne ci la amee woon mooy wi tegu ci gàmm dañ koy wax tamit badrul uulaa mooy xaswatu Safwaan maanaam am na benn mbir bu ñu bu ñu fàttee wax ci xare yeneen bi xare sallallahu alayhi muy mbir mu am ma am solo mooy mboolem xare yenent bi xare sallallahu alayhi jàpp leen pour lii rek la soit day réparer injustice bu mu subir moom ak jullit ñi muy benn walla muy réparer injustice bu ñeneen ñi doon def parce que Safwan course ibn Jaabir moo ñëw ma dina songoo dëkk ba maanaam dafa ñëw ànd ak ay gaayam rek ñu daal di fekk troupeau yi parce que ñoom seen yenn troupeau yi ci ci biti dëkk bi la daan nekk bon comme léegi en campagne bi ci la ci lañuy ñuy eh, def seen seen seen seen jur bu bari mu ñëw jël yépp yóbbu daw ak moom loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëg ko nag daal di jël taar xare bi pour dem récupérer ci affaire bi bi mu demee gis ne raw nañ ko bi ñu demee ci xasot saf ci safwaan maanaam loolu moom moo tax ñu tudde ko moom moom lañ tuddee badrul wula maanaam nga gis ne yeneen yu njëkk yi daf ko doon def ak waa Quraysh mii bii pour ñan la ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam benn waay bu ñëw ànd ak ay gàngooram rek ñu daal di dem jël jël alal jàmbur yi maanaam këf ko dem yóbbu maanaam nga gis ne kon façon injustice boobu tamit dana tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam gën génn dem ne ah ah lii dul ko seetaan du fi amee te loolu si extrêmement important suñ jamono bon bu dee alal sax gars yi dinañu bu dee seet alal bokk dana leen jaral xeex tuuti mais alal yi nga xam te ne jullit ñëpp ko bokk wala réew mi ko ko bokk amul kenn daanaka du jaral kenn dara bon à part euh, yenn réew yi ñi ñuy wax les grandes démocraties ñoom ñoom ñoom ñoom boo luubalee seen alal bu nekk di ko génne waat ndax ñoom dinañ jóg génn ci mbedd bi mais ñun moom yàlla nañ yàlla sàmm wa badru qitaalin ak badar bi nga xam ne mooy badaru xeex bi parce que xam nga ñett la bii mooy badru ula am na badru xitaal am na badru mawet boobu dinañ ko gis insha allah ci kanam mais avant badru xitaal dafa am benn waaye bu ñu tuddee Amr ibn al-Hadrami bu ñu boo am Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa yabaloon dafa am ñu mu yabaloon ne leen Euh, dem leen boo leen demee moo ci tënk ba bat nu nax la ndax du leen a joxoon lettre ainsi de suite am na voilà gudd na mais ñu ñu tënk ko ñoom ñu dem euh, dem nekk ci jumaada saani di ndekete yaakaar ne ci fin bi yaakaar ne ci rajab lañ ne non non non ci rajab luñ dugg premier jour ñu yaakaar ne duggaguñ ci rajab maanaam ñu ngi ci trentième jour bi ndekete dugg nañ ci weeru rajab te weeru rajab comme ci asharul xurum yi la maanaam dafa am weer yoo xam ne dañ leen a xormaal ñeenti weer yoo xamante ne kenn du ci xeex te bu ñu leen bàyyee ñu dem ak alal ji yéefiri yéefiri yéefiru makkay bu ñu ñu dem alal ji bu ñu xësee ba dugg ci xaram bi xaram bi tamit kenn du fa xeex kenn du fa nangu alal donc ñaari problème day am mooy soit kon dañ di xeex ak ñoom léegi balaa ñoo dugg wala ñu lan wala bu ñu leen bàyyee bañ dugg ñu dem dugg ci biir rey leen ci wala nangoo alal di ci xaram bu fekk yëgg bu ñu màkk te yii yëpp ay problème la amul benn donc comme que tey trentième jour lañ nekk te suba suba suba bu ñu gaawul xeex ak gaa yi rajab day dugg si te rajab bu duggee duñ mën a xeex kon nañ leen gaaw song ñu song leen rey ci Amr ibn Hadram yi bi ñuy wax lii moo indi lii benn problème la ci waa yi nag mbir mi rëy lool ñoom ñu commencé ne ah yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam vraiment li mu def nag tey jullit ñii def te Seydina Abdullah ibn Jahsh radiyallahu moom moo jiite woon xare bi biñ ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah man digaluwuma leen ngeen reyee parce que ñoom ak Quraysh amoon nañ quand même benn pacte mooy ne du ñu xeex du ñu reyante lu pendant deux ans problème bi loolu nag jur problème bu rëy euh, yéefiru Makka yi commencé ŋaññi jullit ñi alquran wàcc yasalunaka ani shahril xaraam qitaalun fiihi qul qitaalun fiihi kabiirun wa dinañu la laaj euh, ci shahrul xaraam mooy weer yi ñu xormaal yi rey rey naka la demee maam lool lan mooy àtte bi mu ne leen loolu nag lu rëy la d'accord maanaam kon mooy ne ok ñii li ñu def lu garaaw la mu ne leen waaw mu ne waaye nag wa saddun an di dëddale nit ñi yoonu yàlla wa kufrun bihi ak weddi yàlla wal masjidil xaraami ak dëddale nit ñi ci jumaa yi ji ñu xormaal gi maanaam fexe ba nit ñi du ñu mën a dugg ci masjidul xaram di ci jaamoo yàlla nu mu leen neexe wa ixraaju ahlihi minhu ak di génne ña dëkk di génne ci suuf soofu lii yëpp akbar moo gën a rëy nit ci ci weeru wu ñu xormaal bi garaaw mais yii ñoo gën a garaaw mais xam nga léeg-léeg dégg nit koy xam te ne mais xam ngeen ni nekk yéeféer moo gën a garaaw nekk góor jigéen gars yi da ngay dégg gars yi daal góor jigéen ñi nangam mais nekk yéefir moo gën a bon nekk góor jigéen nit mën naa nekk jullit nekk góor jigéen mën naa nekk jullit boo bokkaale yàlla moo gën a garaaw rey rey mille personnes déedéet moo gën a garaaw rey waa adduna bi ba mu jeex bokkaale yàlla benn yoon moo gën a garaaw ñàkk a julli moo gën a garaaw rey nit bañ a julli moo gën a garaaw mais c'est que en fait dañuy foog ne maanaam dañ dul mesurer priorité yi yi moo gën a garaaw bi ci des mais maanaam loolu liñ ciy jàngi tegtalewul bu la neexee nga rey nit jàpp ne comme euh, julliwuma mi ngi mel ni rek ku ñu ne euh, boo boo boo boo boo boo boo mënta wax lu ba ba bañ a bañ a wax lu bon ak bañ a jëf lu bon di ko di ay foowu caaxaan yi yàlla soxlawul sa xiif ak sa mat weeru ko tekkiwul ne ah man de comme jëw naa moom bu yeboo rek ma lekk naan ndax sa koor gi moom yàlla soxlawu ko déedéet tekkiwul loolu <laughs> waaw voilà sànq daal waa wax na ma daal ma ma wax ko daal lu dul dëgg de man kay waaye jot na ma kaasu ndox mi man ma ndékki non mais déedéet maanaam biir mi du demee loolu tamit lii moo gën a garaaw li muy tekki mooy ni nga mooy war a moytoo ne ni mu garaawee maanaam rey nit ni mu garaawee ak ni nga ko war a moytandikoo noonu ma nu ko raw nga war a moytandikoo bañ a julli moo tax alquran teg ci ne wal fitnatu moo tax fitna googu fexe ba nit ñi duñu duñu duñu duñu jaamu yàlla ñu nekk ci kéefir wala ci bokkaale ak min al qatl moo gën ah, moo gën a garaaw rey nit moo tax alquran wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an la ci teg duñu dañ di leen xeex ba fekk ñu delloo si leen seen diine suñ ko mënee mu tekki ne wa man yartadit képp koo xam ne da ngaa dellu ginnaaw minkum ci yéen am diini yi diineem bi fa yamut mu dee wa huwa fekk moom kaafirun ko weddi yàlla la fa ulaayika ñooñu nag xam ne xabitat yàqu na amaalum seen jëf fi dunya ci àdduna wal axira ak àllaaxira seen jëf yëpp yàqu na wa ulaayika te gaa yooyu asxaabu naari ñoom ñooy waa safara hum ñoom fiihaa xaaliduuna fa la ñuy sax fa euh, ba loolu amee ñoom euh, Abu Sufyaan dañ tënkaat daal di dem ba ñu demee Sham maanaam wuti ji alal joo xamante ne maam ay diwu la ay ay ay céréales xeet yooyu ñëw di ci commerce ci la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam génn ak njëg gi maanaam gars yi dañoo yëg ne ña ngee def rek mu ñu génn dem koji ji leen bañ leen demee koji ñoom rëcc nañ mais bi ñu rëccee sauf que bi ñu rëccee waa Abu Jahl maam ñoom Abu Sufyan dafa envoyé benn émissaire ci saa benn waaye mu def nekk li ci gaa yi ne leen ah jullit ñi day dab si nen ñoom Abu Jahl nag daal di ñoom préparer seen groupe daal di ñëw léegi nag bi ñëwee. xamuñu kan lañu ñu maanaam ñu tase kenn ci eh, eh, eh, ñoom maanaam yonent bi sallallahu génn mais xamutoon ñu maanaam jullit xamuñu woon kan lañu war a taseel ci ñoom ñaar ñii faf nag yàlla def ñoom Abu Sufyaan daal di mujj rëcc jaar ci beneen côté bi ñoom jullit ñi ñu tase groupe bi àndoon ak Abu Jahl pour xeex si lii moo indi Badar mooy badru qitaalin moo tax mu mu ne wa badru qitaalin ak badar bi nga xamante ne xeex am na ci euh, mu am quelque taxaw ñu taxaw tuuti ci xaswatu badar bi nga xamante ne du ñu jàng saar bi yëpp suratul anfal 75 aaya na du ñu ko jàng lépp mais ñu am ci yenn nag yuñ ci jukki yoo xamante ne day wane quand même màggaayu sa euh, euh, xeex bi ak ñi xam ne kéemtaan yi ci am moo tax alquran ne ni mu ubbee saar bi mooy xam nga gaa dañuy laaj anfaal yi mu ne yasalunaka anil anfaal d'ailleurs loolu la maanaam butin de guerre yi ñuy am parce que xeex bi dafa am ba pare bi ñu ñëwee alxuraan waan ay aaye ngir leeral mboolem mbir ba pare di wax ne yéen xew-xew bi amoon événement la ci biir xare ba nag événement boobu war ngeen see jàngee nangam ak nangam te comme sujet bi thème bi loolu la woon maanaam jàngat yi ci ne moo tax. gaa yi laaj ci anfaal mu ne qulil anfaalu lillaahi war rasul anfaal yi mooy bu ñu xaree bu teere guerre yi am loolu yàlla moo ko moom yeneen place kon nag fattaqullaha wa aslihu zaata baynakum topp ragal leen yàlla te ngeen rafetal seen diggante yii wa atiu a wa rasulahu te ngeen topp yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam in kuntum mu'minin bu bu dee yéen way gëm yéen mais nag mu am mbir mu am solo bu mu fi teg mooy lan mooy critère nit ku gëm dëgg-dëgg ama ku nekk mën na ne man ku gëm laa moi je suis un croyant maanaam mbir yi bu doon képp ku ko ne lépp lu mu woote woo rek day daal di ne moom kon ku nekk mën naa woote boppam lu ne waaye mbir mi ëppante na ak loolu mbir mi li mu doon mooy kenn ku ci nekk dafa am valeur booy représenté te valeur boobu nag amul dara lu ci gën a dàq définir que alxuraan ni mu ko définir mu ne innama li am des mooy almuminuuna way gëm ñi allazina mooy gaa yi nga xam ne iza zukirallahu bu ñu tuddee yàlla wajilat dana yëngatu dana jàq xulubuhum seen xol yi suñ tuddee yàlla seen xol yëg ni tudd nañ mag ku mag waaye wa iza tuliyat bu ñu jàngee alayhim ci ñoom ayatu aaya yàlla yi zaadatum loolu dana leen yokk imaanan ngëm loolu muy beneen mbir fu ñu déggee aaya alquran wax du ñu def comme ni gars yi def temps temps temps xale quoi nga xamante ne temps yooyu rajo yi amoon mooy rajo yi nga xam ne da def tër tër tënër bi nga xam da ngay bës di wala ngay dem di affaire bi di dem fi kii bi fiil bi di di jàll quoi nga xam ne day jàll ci beneen <laughs> voilà ci beneen fréquence nga xamante ne booy romb rajo boo xamante ne alxuraan lay teg rek da ngay gaaw <laughs> pour mu gaaw romb ko quoi parce que soo ci dajee rek yàqu nga quoi il faut nga taxaw déglu ko te déglu bi moom ah <coughs> mën na la bañ a neex quoi. kooku moom bokkul ci ci mu'minu ne yi moom wa ala rabbihim te ci seen borom kese ya tawakkaluna la ñu wéeru du ñu wéeru ci keneen ci yàlla rek la ñuy wéeru allazina mooy gaa yi nga xam ne yuqimuuna dañuy taxawal as-salaata julli gis ngeen julli ni mu revenir waate wa yubtuuna te ji euh, euh, wa mimmaa ci li nga xam te ne razaqnaahum wërsëgal lañ leen ko yunfiquuna dañ koy dañ koy dépensé seen temps bi ñu leen wërsëgal dañ ci dépensé seen alal bi ñu leen wërsëgal dañ ciy dépensé seen compétence yi ñu leen wërsëgal dañ ci dépensé seen doole bi ñu leen wërsëgal dañ ciy dépensé lépp ci yoonu yàlla ci luy jariñ jaamu yàlla yi wulaayika gaa yi ma tudd humul mu'minuuna ñoom ñooy ñi gëm ñu xaqan dëgg dëgg ñoom la hum ñeen la leen darajaatu ay daraja yu kawe inda rabbihim fa seen borom wa maghfiratun ak njéggal bu mat sëkk wa rizqun ak wërsëg karimun bu tedd léegi nag mu ne kamaa akhrajak moo tax képp li gëm di may nit mooy képp ni nga xamante ne boo ci bëggee jox exemple mooy ni nga xam ne noonu la la génnee rabbuka sa borom min baytika ci sa kër bil haqq ci dëgg waaye waaye na li wér moom mooy farixan kuréel bu mi mi nii nag ci way gëm ñi la kaari la kaari mën a bëgguñu woon a génn yu jaadilu naka dañu sotti dàggal setteeg yow fil xaq ci dëgg gi baadama ginnaaw ba nga xam ne tabayyana fees na ka annama mu mel ni yu saaquuna dañ leen di womat ilal mawti jëm ci dee waxum te ñoom yanzuruna ñu ngi gis dee daana gars yi dañ dem dañ dem dañ dem tasijeg gars yi dañu parce que dañu war a xeexi dañu gisa am ñoo xamante ne mooy ñi seen gëm dëggul mais affaire boobu est-ce que na ko non mais en fait maam di ko jéem a convaincre pour génn gi bañ a am comme si tey dee lañ war a dañu war a dem léegi deewi te ñu ngi nii jàkkaarloog dee mu ne wa is fàttalikul bi nga xam ne ya'idukum dig na leen allah bur yàlla ihda ta'ifatayni bi genn ci ñaari kuréel yi mooy kuréelu Abu Sufyan wala Abu Jahl bi na lakum mais yéen moom yàlla waxoon na leen daal ne ne waxoon na yéen saa sam ne benn ci ñaari kuréel yi di ngeen taseeg ñoom waaye watta wat doona yéen nag yéen a ngi doon mébét mébét nag an na ne ghayra zaati shawkati ba nga xam ne coono amu ca takkuunu mu nekk lakum ñeen leen maanaam yéen ba comme comme que ci ñaari dañ tase ko da ah, ak a waaye ñu am nga xam ne bu ñu demee duñ xeex sax dañuy nangu alal ji rek ñëw. waaye wa yuridu waaye yàlla dafa bëggoon an yu xeqal xaq ci mu yeyal dëkk bi kalimaat yi ci kàddoom wa yaqtaa te mu dog daaba rek ginnaaw alkaafiriina ñi nga xam ne ñu yéeféer maanaam ndekete yàlla li mu bëggoon ci xeex bi am ngeen tase gaa yu baax gaa yi nga xamante ne ñoo yan woon mbir yi ñoo yóbbu woon mooy ñi doon xeex si ndekete yàlla leneen la bëgg yéen li ngeen bëggoon mooy bañ a am coono mais yàlla moom li bëgg mooy dëgg taxaw tey tey dëgg taxaw parce que dëgg caaxaan ñoom ñoo ah ñoo fi nekk moo tax li yoxe tal xaqa ngir mu dëggal dëgg wayu butilal baati la mu neenal neen wala karixal a doon ca ñi nga xam ne way jomb ñaa ña nga ca mooy yéefir yi bon yi keroog Badar bokk na ci li muy wane maanaam kon ndekete loolu ndimbal ak yàlla ndekete nit ki dina bëgg dara ndekete contraire baa baax ci moom beneen bi ci def mooy istastaxiisuuna ba ngeen di sàkkoo xettaliku borom subhaanahu wa ta'aala mooy Badar rabbukum seen borom fastajaaba lakum waaye moom wuyu leen ak ne man mii yàlla mumiddukum maa leen di tëbb bi alfin ci junni minal malaa'ikati ci ay malaaka murdifiina yu wàcc ñëw dof tolo ànd ak yéen keroog malaaka yi dañoo xeex ba Badar loolu tamit mu nekk kéemtaan ci Yonent bi sallallahu ndax ñëw malaaka yi bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da koo mayoon ku muy xeexal da koy ragal moo tax ragal mooy arme bi gën a baax pour kuy xeex maanaam contre noonam mais ragal mooy noon bi gën a mag contre kii xeex xam ngeen ni tey ñaari nit buñ dajee di xeex walla ñaari groupe bu dee dafa am benn kenn ki daa ragal ka ca des maanaam moom du sax nangu ñu dóor ko mu fayu maanaam ñu dóor ko mu fayu rek du ko nag du ko ñeme ndax day ragal day ragal après dóor beneen bi ci def gën a garaaw bi bi fayu bii nii <laughs> ce qui veut kooku foofu fu ñu ko fekk dañ koy duma ragal yàlla nañ ci yàlla musal waaye nag moo tax malaaka yooyu wàcc ci Badar yàlla ne wa maa ja'alahu Allahu yàlla def ko illaa lu dul mu nekk mbégte ngir bégal leen wala tatma'inna ngir mu daal tamit bi ci moom qulubukum seen seen seen xol. waaye wa man nasru ndimbal nag jógewul illa min indillah loolu ci buur yàlla inna nag buur yàlla azizul noot ci ngërëm la xakimu bu xarañee àttam maanaam li muy tekki mooy malaaka yi wàcc nañ mais yàlla du looloo yàlla rek mooy dimbali wàcc maanaam malaaka yi wàcc ak bañoon a wàcc malaaka dañoo wàcc rek bu ko defee seen xel dal xam ngeen benn malaaka kese moom moo alak peuple yu bari benn malaaka la yàlla yebal mu alak peuple yu bari bii mu wàcc junni malaaka pour ñu xeex ñoo xam ne à peu près junni nit lay doon ndax kañ ca jàppoon ba indi ko ci kanam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne leen ñaata ngeen mu ne ko ne ko mu leen mu ne ko mu laaj ko mais yeneen bi non vraiment maanaam capacité de déduction bu ñu am ak ak intelligence extraordinaire la am dafa laaj waa ji yéen ñaata ngeen yéen waa yéeféeri Quraysh yi ngeen ñëw pour xeex si ñaata ngeen dama bëgg xam waa ji ko ko wax mais xoolal ni mu ko déduire daf ni ñaata ngeen di rey par bés <laughs> mu ne ko bon léeg-léeg ñu rey fukki gëléem léeg-léeg ñu rey juróom-ñeenti mu ne ah d'accord kon yéen a ngi entre neuf cent ak mille personnes maanaam c'est que. capacité bi maanaam di di di mën di xàmmee réalité mbir mi ci ay voilà ci luñ la waxul comme ni ma sëñ di wax ak sa karam siis waa ji day laaj doo foogoon ni gars yi dañuy def diversion lu ñuy waxtaan dañ doon waxtaan ci affaire assurance yi ba ko doon wax naan ko gars boo amee cancer duñ la assuré soo amee diabète duñ la assuré soo amee <laughs> wala duñ duñ la lebal duñ la lebal duñ la nangoo lebal seen alal quoi banque yi mu ne mais loolu la ke parce que maa ngi dem ci kanamu banquier bi ñuy waxtaan mu may laaj ndax ma da am benn maladie grave wala chronique yooyu man pour man de def diversion rek <laughs> parce que gisuma rapport bi ak damaa bëgg nga jaxal ma ak xaalis quoi mais gars yi duñ la duñ la ah àll boo amee yenn feebar yi ah non non non <laughs> ah, te duñ la nangoo assuré non plus tamit wóorul maanaam mooy leen njubali da cee lalu njubali gu gu Euh, soorat euh, kii euh, alquran tuddee ko yowmal taqal jamaani yowmal furqaani tuddee na ko badar yowmal taqal jamaani bis bi nga xamante ne mooy bis tàqale diggante dëgg ak caaxaan bis bi nga xamante ne ñaari mbooloo yi dañoo tase parce que jour boobu dëgg dafa noot caaxaan ci mboolem anam yi te nit ku nekk même xattaa moom ci jëmmi boppam rendre na compte ndekete lii mooy dëgg te lee mooy caaxaan mhm. beneen bi ci des mooy ne yàlla wan na yenn ci bi sallallahu ak jullit ñi boobu maanaam dogalam ni mu màgge parce que daf ne ko parce que yenn ci sallallahu dafa jël xe suuf sànni ko ci yéeféer suuf soos képp ku mu laal bis boobu ci yéeféer yi jàpp nan la walla rey nan la yàlla ne ko nag falam taqtuluhum reyoo leen leen yéen de walakin allaha qatalahum waaye yàllaa leen rey wa maa ramayta te sànni woo yow is ramayta ba ngay sànni du yow yaa sànni walakin na waaye nag allah yàlla ramaa moo sànni ba pare mu am ci beneen aaya ci biir bu mu naan waskuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi fàttaliku leen bi ngeen nekkee ñu néew ci suuf si taxaafuna an yataxattafakumun naas ngeen ragal ne nit ñi dañ leen di def benn benn benn dànk rek lañ leen di def maanaam euh, dañ leen di rajaxe léegi ci saa si parce que ñoom ñoo leen ëppoon foofu ñee nekk à peu près 1000 ñii nekk 313 bëriwuñ. ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy 314 waaye nag fa aawaakum yàlla daal leen di féetale boppam ah yiir leen wa ayyadakum bi nasrihi mu daal leen di dimbalee ci dim mu daal leen di jàppandal jàppale ci ndimbalam wa razaqakum min at-tayyibat ba pare mu wërsëgal leen ay tee yu tee yu bëri yu neex yu bëri la'allakum tashkurun xanaa nag di ngeen ko gërëm am na tamit euh, fi mu naan wa iz yaqulul munaafiquuna walladina fi qulubihim maradun xarra haulaa'i diinuhum bis boobu naafiq yi ak di nga xam ne seen xol dafa am feebar ñoom lu ñu doon wax mooy non ndeysaan xarra haulaa'i diinuhum non ñi seen diine ji nax na war na leen jàpp nañ ni war na noo mën a dem xeexi ji mais mille personnes trois cent treize gars yi jàpp nañ ni war nañ non mais gars yi seen diine ji war na leen te yéeféer yi xam nga li ci yéeme mooy bokk na ci booy xool dund yenn saa sama xare yim xare étape bu ci nekk bokk na ci li yéeféer yi di wax ci étape bu nekk mooy dañ naan ko sawaay ñun lan la la yëgal ñi nga mës a taseel ba léegi nii kenn xamu ci xeex looloo tax nga leen doon gañe gis nga ñun boo duggee ci ñun dañ lay régler ñoom <laughs> ñoom ñëpp nag looloo bi ñu paree dañ ko gis ban waa Banu loolu lañ wax yenn saa saa ñoom dañ ni ko xam nga lan la gis nga gars yi Makka ñoom xamuñu loolu moom moo tax nga leen bu dee nag looloo la ndax boo boo duggee ci ñun da nga am problème ñoom ñëpp loolu lañ koy wax du ñu gis fu ñuy mujj fu ñuy mujj du neex ci ñoom te mbir mi c'est tellement incroyable que tey jullit ñu bari bari jàpp nañ ne situation bi ñuy dund nii ci nooteel mënuñ ci génn parfois sax soo ko waxee naan bon xam nga c'est suicidaire t'imagines euh, que ça va loolu mënta ne ñoom jàpp nañ ni ci tool tey boo leen waxoon ne leen jullit ñi mën na noo amaat doole léegi nii te yàggul fii quelques années ñoom dañuy jàpp ne loolu mënta ne te pourtant aka mën a ne <coughs> waxuma la julli sax mais benn groupe bu réew rek benn groupe bu ndaw am réew rek ci réewu jullit ñi fi mu toll yaakaaruñ ne mën nañoo mucc jamono jii ñi maanaam mën nañoo génn ci noot gi leen yéeféer yi noot te individuellement tamit jullit ñi yaakaaruñ ne mën nañoo lijjanti seen bopp nekk ci lu baax te maanaam système bu bon bi du leen maanaam duñ ci sukkandiku maanaam tey fi mu toll bëri na question yoo xam ne dinañ koy faral di dégg souvent ak wala ay mbir yoo xam maam nit ñi jàpp nañ ne fii mu toll am kër feeg ci banque bi ñu lebal leen xaalis am jàpp nañ ne moom loolu bokk na ci li nga xam ne maanaam mënuñu ko maanaam c'est inimaginable ça va soit raisonnable te pourtant man naa ne de gëm ko rek boo koy gëm dëgg muy muy muy réaliser ainsi de suite euh, kon loolu ci wàllu ghazwatu Badar ñu taxaw ci noonu mu ne maa Sulaymihim yi ak ghazwatu Bani Sulaym euh, mu ne wa Qaynuqaa مصطفى وقين قاع سويق بعده قطفان xaswatu maanaam banu Qaynuqa euh, xam ngeen ne a munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yow yi dañoo ñëwoon dëkk ko ngir jàppoon nañ ñi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana ko dana fa ñëw moo tax ñoom ñu dem dëkk si bi dëkk fa yaakaar ne kenn ci ñoom moo koy jur moo tax mu am ñetti groupe waa Madina waa maam ñu fa ñëwoon waa banu nadir waa banu qurayza ak waa banu qaynuqa pendant ñoom ñetti téeméeri at lañ fa def laataa yent bi di yegg si sallallahu alayhi wasallam mais xamoon nañ ni yent bi dina ñëw foofu comme la waxal wa kaanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ñoom sax avant sax dañ daan wax yéefiiru Makka yi naan yéefiiru yi laataa yeneen bi sallallahu alayhi di feeñ naan leen yeneen te mujj jamono léegi mu ñëw bu ñëwee moom la ñuy àndal xeex ak yéen ñoom xam nañ ko li tax nag ñu weddi ko ñaari mbir kese la mooy yahud yi danoo jàpp ne ñoom ñooy peuple bi nga xam ne moom la yàlla tànn te bis bu ñu gëmee yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom bokkul ci ñoom mais ci seen doomu bàyyi lañ mooy arab yi lañ fi mu tollu seenug teraanga seenug nooteel yëpp dañ koy perte maanaam supériorité boobu dañ koy daal di mën a teg ci suuf loolu muy benn beneen mbir bi nga xamante ne tax na nanguwuñ ko mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw bëgg a yemale mbir mi bëgg a yemale ñëpp delloowaat ñëpp ci ñuy jaamu yàlla kese et que ñëpp ay mbokk lañ te ñoom danoo am benn. rêve bu ñu mës am mooy empire bu tudd Israël empire bu tudd Israël dañ ko mës bëgg boo xamante ne dafay jóge ci Niil bi ba ci Euphrate bi moo tax ñoom du état d'Israël lañ bëgg ah loolu ku ko jàpp ku nekk yow xamoo li nga jàpp ñoom liñ bëgg mooy empire d'Israël boo xamante ne. Euh, su su moo tax ngay gis dañ naan waaw ñun état bi li ñu lii la ñuy kaas loolu la leen ci gisoon 1948 loolu lañ doon kaas nañ leen bàyyi suuf si ñu am ci suuf si may nañ leen jox leen ko imaginez ngeen 8 pour cent de la population yor 55 pour cent au territoire googu googu injustice ñu jox leen ko woo ba mais tout le dañuy def di coloniser di jël di jël di jël di jël ah. bis bu ne dem di di nangu suuf si di nangu di nangu di nangu en réalité bu ñu nangu woon ba Palestine yëpp ñoom ñu jël ko lu tax ñu arrêté de dañuy continuer parce que empire bi ñu bëgg moo tax. te loolu bu ñu nekkee ay jullit moom moom rêve boobu tamit yàqu na rêve boobu yàqu na yonent bi sallallahu alayhi moo tax bi Badar amee. ba ñu xëy maanaam jullit ñi danoo amoon benn doole bu màgga màgga mag gars yi commencé la ragal é saay gars yi nañ def attention parce que gars yi sont capables de maanaam man nañu léegi maanaam commencé na mais loolu moo baax ci jullit ñu est-ce que xam ngeen ni lu tax jullit ñi kenn du leen sóoraale parce que amuñu benn pouvoir surtout financier am na benn garage bu ñu àndoon man ak eh, alaaji ak beneen mbokk bi ñu demee ñu laaj pour julli ne dañoo bëgg julli ko tubaab bi daan nañu eh, bon instant bi man yor ma fii loolu leen mën a jàppoo mais sama côté bële am na kii quoi am na raakool boo xam ne man mën naa ubbi fii raakool bi di génn foofu ngeen mën a jàppoo ñu dem jàpp ñu war a julli ah boo leen bëggee foo leen bëgg sans place mën ngeen fee julli mais nag aw ma tapis quoi pour ngeen mën a julleeg yooyu ñu ne ko non loolu ñun soxlawuñ loolu fii rek mën nañ fi julli yow may ñu rek ñu mën julli fii mu ne ñu bu ne baax na ñu julli man leen gis ngeen kii bu fekkente ne chaque jour dix jullit dugg si ci garage am bii jënd oto na leen leer ni mën na fee tabax jàkka. parce que pouvoir financier bi moo tax soo ko amee amul problème mais yéen ngi fàttaliku il y quinze vingt ans marché xalaal bi xalaal ci boutique yu ndaw yi rek ngeen ko daan gis mais léegi Auchan day ubbi kii nee na xalaal ba pare di def spécial Ramadan Carrefour noonu ainsi de suite lan moo tax. bëgg julli ñu lekk lu xalaal taxul de pouvoir financier bi moo tax booy am ñu lay respecté mbir mi moom noonu dong la dem ak yor sa carte di wote ñaar yi daal mooy tax ñu respecté la amul beneen bi gaa jullit ñi bi ñu bi ñu xëyee maanaam yonent bi sallallahu taseeg yahuud yi fële waa Banu Qaynuqa ne leen est-ce gis ngeen ni ñun instant bii ni am nañu gars yi def leen attention ko parce que ñun léegi am nañ pouvoir moo xam ne maam gis ngeen li ñu def waa Quraysh soo leen deful attention loolu moo leen ci fekk yéen tamit invité leen ci lislaam ne leen kaay leen ngeen ñëw ñu ne ko Muhammad xam nga lan la yow euh, xam nga lan moo la dal gaa yooyu amuñu do dañu mënuñu xeex de toute façon yéen arab yi xamoo leen luy xeex quoi moo tax ñooñu ñëw bu dee ñooñu nga gañe mooy seen problème ñun affaire bi da nga ah, mooy mooy noppante bi quoi xam nga noppante bi loolu moom voilà day faral di am quoi entre xeet soo leen defu attention soo leen defu attention fi ngay mujj du baax ah. mais aussi yeneen bi sallallahu alayhi contrat bi mu tëraloon ñoom ñoom dañ koo teggi euh, dañoo yàgg di wor yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na sax li li gën a indi na xeex bi mooy benn bés dafa jot maanaam ñuy provoquer comme day maanaam ci seen provocation yi nekk rek am benn jullit ci ju yenn jullit ji bu demoon ci seen marché ba am benn waay bu ñëw bàyyi ko ba mu toog lal yi muy jaay yooyu yëpp mu ñëw dës am lu dës ci yére bi quoi comme ni teg benn bant buy lonke mu dës ko ci yére bi nag daal di taw ndaw si daa jóg rek yére yëpp futteeku maanaam ko parce que dañuy provoquer jullit ñi quoi loolu nag am kenn ci jullit ñi ku ku ko fekkee mer ci loolu duma yi yowat bi yéwat yi sax ko rey ko bi sallallahu alayhi wasallam jël armée bi ne dañ dañ dem xeexi jeeg ñoom nañ dem xeexi jeeg ñoom parce que quand mooy guddoo bi faire déborder la base loolu tamit day wane ni mooy liñ ñu doon wax sànq réparer injustice parce que tamit maanaam c'est pas parce que man kenn laalu bon tu sais il faut que ñu def xam nga jàmm moo gën diine xam nga l'islam diine jàmm la tout la diine jàmm mais jàmm pour mu am dafa am prix aussi jàmm tamit dafa am prix. yéen saa salaam dem. songu leen ñu dugg ci seen tata yi dañoo am ay tata mooy forteresse yoo xam ne ci lañuy nekk tul ci lañ nekk ba affaire bi ëpp leen doole ñu toog fa jamono amatuñ amuluñu lu ñu lekk lu ñu naan affaire bi metti lool ci ñoom parce que dañ leen embargo finalement ñu daal di nangu ne nañ génn ñu génn ñu génn leen dëkk bi ñu dem côté xaybaat ñu dem loolu tamit day wone moo tax alxuraan daal di wax ne Euh, daal ne qul lillazina kafaru waxal waxal ñiy weddi yàlla ne sa tuxlabuuna dinañ leen noot wa tuhsharuna ila jahannama te daañ leen pang dajale leen biir jahannama wa bi'sal mihaad te foofu mooy laytaay wu ñaaw waay wu bon a ngoog xat dëgg-dëgg kaana lakum ñeel na leen fii aayatun ak kiimtaan mandarga fii fi atay ni ci ñaari kuréel yi nga xam ne iltaqataa tase rek mooy waa Badar jullit ñeeg waa Badar tase woon nañ maanaam mu wax ak waa Banu Qaynuqa ne leen yéen loolu war na leen a jox leçon fi atul benn kuréel la boo xam ne tuqaatul da doon xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa uxra beneen kuréel bi moom kaafira danoo weddi yàlla yarawnahum mais ñoom dañ leen gis mislahum maanaam ne ñaar lañ ci ñoom ra'yal ayni bi ci gisul bët xam nga bokk na ci kiimtaanu badar yi tamit lool beneen kiimaan la mooy jullit ñi xam ngeen ñoo gënoon na néew mais yàlla dafa def ne yàlla dafa def ne ñoom buñ door xool yéeféer ñoom dañuy jàpp ne ñoom ñoo gën a ñoom ñoo juublu yéeféer en nombre yàlla loolu la def seen bët moo tax ñu ne yàlla yu ay ay yidu mooy dimbali bi nasri yi mooy jàppale bi nasri yi ci ndimbala man yasha ko sopp seetlu leen ay yada bi nasri yi ay yadakum bi nasri yi ay yadahum bi nasri yi yu ay yidu bi nasri yi dafa bëri lu ci ñëw ci ci circonstances yi muy ndimbalu yàlla rek am solo te wa man nasru illa min indillah yi ndimbal nag ci yàlla rek lay jóge maanaam nit ki foog mu gëm ne yàlla rek a koy dimbali te ndimbal ci yàlla rek lay jóge mu ne inna fi zalika la ibratan li ulil absar lii day dëgg dëgg nag képp kuy jàngat di borom bët yu bëtu xol yu leer war na cee mën a jàngate sawiqul xaswatu xaswatu xaswatu sawiq euh, ba ba euh, moom li tax ñu koy wax xaswatu sawiq mooy gars yi dañoo dem yóbbaale woon seen seen am-am maanaam yéefar yi dem yóbbaale maam seen ñam yi lekk ci mais sauf ko jotuñu xeex maanaam ñoom dañoo dem ba tiim euh, palaasu xeex bi daal di dawaat ñibbi yi jullit ñi nag ñëw commencé nag maanaam jaay maanaam euh, euh, def 100 pour cent bénéfice ci commerce maanaam dañoo ñëw rek finalement alal ja dañ ko fekk dañ koo jël rek def commerce mais dañu ñëw rek def ci commerce daal di daal di gagné lu bare bare moo tax ñu tuddee ghazwatu Sawiir ba'dahu ginnaaw ba nag Ghatafaan euh, dañ koy wax euh, ghazwatu Euh, Anma euh, muy ghazwatu Ghatfan summa Buhraan ginnaaw ga tamit ghazwatu Buhraan am na tamit dañ koy wax moom euh, ghazwatu Bani Sulaym tam dañ ko koy wax Uhudun ak ghazwatu Uhud moom waqa'atul Ghumam yi moo tax mu màndargal ko waxut moom la fa xew hii waqaatul umam mooy xew-xewu njàkkare gu mag mu ko mag ga waxoon nañ la ne la euh, alquran maam sourate Al Imran dafa traité xasootu Uhud mu am ay mbir yu ñu ci war a jukki maanaam euh, gis ne xaswatu Uhud li ko waral moom mooy yéeféeru waa Makka yi bañ amee perte bu mag Badar dañ ne lii moom duñ koo bàyyi noonu parce que mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam il faut ñu revenir à la charge pour fayu si ca déwén si ñu daal di ñëw fayu si mais keroog biñ ñëwee ni dañuy xeex si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa njëkk a xalaat ne ni ñuy def mooy Euh, dañuy def genre guérilla urbaine maanaam dañ leen bàyyi ñu ñëw su ko defee ñun ñu xeex ñoom guérilla urbaine bi ñu def guerre à mu am ñoo xamante ne loolu am ñu ci woon euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul nag moom ci gis-gis gii la rafetlu woon moom gis-gis gii la rafetlu woon nee na mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi lay waatal ci ne gis nga ñun Màkka ñun waa Madina amul kenn ku mësa ñëw fekk si ñu suñu dëkk bi di xeex ak lu ñoo ko gañe bu naree ñàng ba ñàng dangay gis xale yeeg jigéen ñi sax ah, dañuy nekk ci biir kër yi di sànni ay xeer ñuy tàngal sax ay ndox yuy bax di ko di leen këpp ci ginnaaw ci biti <laughs> waaw ngir ragal la dem xeex moom moom moom parce que bu xeex bi foofu ñoom bu waaj ñëw xamul lu muy def day day day ci benn ruq rek ci wala gas kàmb ci suuf maam rek daal di tëju ba affaire bi jeex mu génnaat am na ñu mel noonu waaw comme ni ghazwatul ahzab bi génn voilà waaw yawadduuna annahum baaduna fil a'raab yas'aluuna an anbaa'ikum am na ñu mel noonu ñoo xam ne li doon mébét li ñuy mébét mooy bu xeex bi tàkkee li ñuy mébét rek mooy ak a neexoon ñu dëkkoon ca kaw ga di laaj ci information yi fu gaa yi toll ak seen xeex <laughs> nga lan mooy yéeme doo bokk na ci li yéeme ci alxuraan mooy description bi muy def ci psychologie wu nit maanaam nit ñi ni ñuy xalaate ko ak typification bi <laughs> bi mu ne <laughs> gars bi ñu euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul moom loolu la d'accord am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne non surtout ñi nga xamante ne ay xale lañ woon Badar jot ñu woon a xeexi te dañuy doog a màgg wala ñi nga xamante ne Badar xam nga Badar demuñu woon pour xeexi affaire bi daf leen a dab donk ñu bëri génnuñu woon am ñooñu nag affaire bi rëccoon ñu bëggoon nag bokk ci xeex bi nag maanaam ànd ak fugg bi bi ñu demee majorité bi daal di wax ne ñun nag lii lañ xalaat yent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ci ne d'accord kon nañ génn ñu demee bi mu demee ba war a génn sol mbubb ko am mooy armure de guerre bi fekk gars yi yedd nañ leen ne leen yéen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax lii ngeen ne wax li mu xalaat ba bari yéen ngeen indi beneen xalaat loolu xam nga rafetul ñu ne wax nga dëgg de ñu dem ne yenn bi sallallahu alayhi wasallam li nga waxoon dañuy d'accord mu ne déedéet ab yeneen su xësee ba sol bi yëree bi muy xeexee dootul delloo ci ginnaaw fokk day génn ñu génn waaye keroog xeex bu tàng tàng tàng moo fa am mais bokk na ci li yéeme mooy gars yi dañoo dem ba ci digg ba euh, lu tolloog bii pas junniy jullit ñoo génn dem mais bañ demee ba génn ci dëkk bi rek ñu xool situation bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul daan ne boo man fii yaakaar naa xeex du fi amaam si ni ma gisee situation bi gisaguma fi kenn fii xeex daal naru fi am te puis ñun ñu wax suñu wax ba pare ay magum jëmm wax moom mu dem topp ji xalaat xale yu ndaw yi quoi bon man finalement damay dellu ah gars yi lañ delluwaay mu daal di yóbbaale nga gis na woy c'est vrai man bi may génn sax sama yaay tàggu ma koo woon ne non man c'est vrai que na sama sàkket bi defaruguma ko woon ki ne non mais c'est que man am naa sama tool yi xam nga sama tool yi am naa yu ma ci waroon réparer yu bëri yoo xamante ne instant bii nii bu ma demee xamuñu affaire yi kañ lay ji quoi man c'est vrai que ma dellu maanaam noonu la yóbbuwee noonu la yóbbuwee ceeru ceeru armée bi maanaam comme quoi léeg-léeg ni mu amee ay nit ñoo xam ne dañoo nefas ci group quoi maanaam group yi dañuy faral di am loolu tamit ñoo xamante ne ay perturbateurs lañu amuñu benn engagement te ku nar a engagé wu ñu découragé loola. mu am waa banu Salama ak waa banu sax ñoom demoon nañ bay dellu ginnaaw ñu ne ah non lii rafetul nañ dellu nañ nañ ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii moo gën a wóoru borom subhaanahu wa wax ko nag ne wa iz ghadawta fàttalikul bi nga xëyee min ahlika jóge ci sa waa kër tubawwi'ul mu'miniina ngay waajalal way gëm ñi jullit ñi maqaa'ida lil qitaal place si nga xam ne moom la ñu war a xeexe wallaahu buur yàlla nag sama yoon ku dégg lépp la alimul ko xam lépp la is ba nga xam ne hammat mébét na taa'ifataani ñaari couleur te mooy waa banu salima ak waa banu haarisa an tafshala ah, minkum ci yéen an tafshala ci ñu yoon jox maanaam bàyyee ko dellu ginnaaw perte wallaahu fekk buur yàlla nag waliyuhumaa moom mooy ci méngoo seen moo tax ñooñu ci waa ansaar ñaari groupe groupe yooyu nee nañu aaya bi moo leen gënal àdduna ak li ci biir parce que lu tax parce que yàlla nee na yàlla daa méngoog ñoom moo tax bañ naree bàyyi yeneen bi sallallahu alayhi daal di dellu si waat seen xel dellu si waat ñu ñëwaat. waalallaahi moo tax ci yàlla kese fan yatawakkal nuy wéeru al mu'minuuna way gëm wala kat te sax dëgg dëgg nasarakum dimbali woon na leen allah pour yàlla bi badrin ca badar badara ngi ni yàlla dimbali woon nit w antum te fekk yéen azillatum yéen a kon nag fattaqullaa ragal leen yàlla te ngeen jëm ci kanam la'allakum tashkuruna loolu moom bu ko defee ngeen gërëm yàlla sant ko ci xéewal gi mu leen defal maanaam yàlla bu la defalee xéewal te loolu daf ñuy dal ñu ñëpp ay situation yu ñuy dund yoo xamante ne dañuy xam ne situation bi difficile la yàlla dimbali ñu ci génnee ñu ci carrément kon loolu moom mooy bu ma nekkee ci situation bu gën a simple kay mais ma gën a am sama courage ma gën a am sama ma gën a am engagement ak détermination mais moo baax maa ngi déglu euh, am na benn am na passage avant muy wax ci xeex bi lu yéeme lu alquran wax avant muy duggaat ci xeex bi dafa def genre parenthèse dañu am lu ñu tëb mais dañuy indi parenthèse boobu ndax dafa ne walillaahi ñeel na buur yàlla maa fi samaawaati mboolem nekk ci asamaani wa maa fil ardi ak li ci suuf si yaghfir mooy jéggal li man yashaaw ñeel ko ko soob waaye waaye nag wa yu'adhibu mooy mbugalit man yashaaw ku ko soob wallaahu buur yàlla nag ghafurun ku yaatu jéggal la rahimun ku yaatu ku yaatu yërmande la mais li ci yéeme dafa am benn mbir bu mu ci teg maanaam dafa la gëmloo ne la yàlla moom moom li ci asamaan si fuuf yëpp amul daat yow mooy mu jéggal mais lim ci teg avant muy ñëw ci xeex bi ah carrément naan xeex bi nii la demee te lii moom mooy defet bi problème bi fii la nekkee parce que keroog ba nar ga kii Uhud bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxee ndigal ne nañ taxaw ci kaw xeex bu leen fi jóge mukk gars yi bi ñu demee ba jàpp ne xeex bi parce que yó yéeféeri ñoom ñoom Xaalid ibn Walid jamono jooju yéefaloo radiyallahu moom bi bi ñu gisee ni situation bi demee rek xam na ni fii moom julli yéeféeri mënuñu fee gañ dara ndax stratégie bi yeneen bi tëral la salaasam dafa teg ay rumaat ci kaw mooy ñoo xam ne ay sa dañuy sànni xeej gars yi di ñëw comme ñoom dañuy ñëw ñoom pour ñu def monté bi ba xeex ak ñoom day jafe donc ñoom ci suuf la ñuy toll di leen sànni xeej di rey par benn donc loolu ñoom mënuñoo gagné mais li problème bi mais biñ demee ba nga xamante ne gars yi yéefir yi commencé nañoo daw butin de guerre bi. am gars yi naa léegi nag nañ dem jëli ji ko ñu ne leen non déet saa yent bi ne woon na sallallahu alayhi bu leen fi jóge de non mais li mu bëgg a wax mooy ba guerre bi jeex rek rek daal di wàcc rek gars yi wii daal di remonter pente bi yéeg féete leen kaw daal di euh, yor point stratégique yi ñoom tamit commencé rey ci yéeféer ci jullit ñi mais ma maam bokk na ci li gën a yéeme mooy lii lii lii lii maanaam situation wu yéen a ngi xeex gañe nañ leen mais xoolal aaya yi ci borom bi dugal ci diggante bi daf ni yaa ayyuhal lazina amanu ay yéen gaa yi nga xam ne gëm ngeen te dëggu laa tàkkulu bu leen lekk ak riba riba at'afan loo xam ne day fulandi mudaafatan di maanaam loo xam ne day day fulandiku maanaam li mu ci jublu rek mooy ne riba ñaare kii kii lebalaate lii pour mën cee am nangam maanaam tout le temps mbir mi day fulandiku wattaqullaa te da ngeen ragal yàlla la'allakum tuflihun su ko defee ngeen texe maanaam nga xamee ci ne riba moom boo ko euh, euh, comme comme li Cheikh Ahmad Tidiane wax rek radiyallahu anhu ci leetaram yi souvent daf am na benn mbir moo xamante ne mooy xutbu raxa maanaam mooy point central axe centralu soobu ci yoonu yàlla mooy di dundeelu dagal soo ko def mënoo dem fenn ci yàlla léegi nag nga dégg naan la Samba nee na gars yi nañ lekk riba garaawul quoi yaa nañu àll Samba est-ce que aay bi man ba pare xoolal lim ci teg wattaqun naara te na ngeen ragal safara allati bi nga xam ne uiddat moom la ñu waajalal lil kaafiriina nañuy yéefir loolu la ci teg kon riba day yóbbu ci kéefir. wa atii'u llaah te na ngeen topp yàlla war rasul ak yeneen ci bi sa sam la'allakum turhamuuna su ko defee ngeen am yërmande yàlla wasaare te na ngeen jëkkante ilaa maghfiratin jëm ci jéggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa jannatin ajjana arduha yoo xam ne yaat waay bi mooy asamaan asamaan wala ardak suuf si wa'iddat nga xam ne waajalal ko waajalal na ko mu muttaqiina ñeel ñi ragal yàlla ñooñu lañ ko waajalal ñi ragal yàlla mooy maam dañ ciy xamee ni kuy lekk riba moom mën ngaa waat jël sa loxo dugal ko ci taal bi waat ne kii ragalul yàlla yàlla tere ki wax ne ki ne riba bu la neexee lekk kooku yéefér la parce que aaya alquran bu bokk ci kabaa'ir yàlla rëbb képp ku koy def kooku moom loolu la wax ne gaa yi lekk leen ba mu neex leen kooku yéefér la comme ki ne nit ñi garaw bu la neexee bu leen julli kooku tam yéefér la comme ki ne gars bu leen neexee njaaloo leen bay bëgg a dee lu ci nekk kon xale yi jigéen ñi lu tax yàlla bind leen wala naan leen sàngara bi bëgg a yàlla bu bëggul woon ngeen naan sàngara du ko bind kooku tam yéeféer la parce que mbir yi dañoo nekk ay mbir yoo xamante ne nit lu mu niiw niiw xam-xam-xam ne baaxul mu ne xam nga ñan ñoo ragal yàlla fii tam muy joxe beneen définition ci ragal yàlla mu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe seen alal di dépenser seen am-am seen mën-mën seen sañ-sañ seen daraja seen kattan seen pour possibilité seen opportunité lépp dañ koy mën di dépenser seen temps fi sarraa yi ci lu nëb ci ci ci lu jamono yu neex wa darraa yi ak jamono yu lor jamono yu metti du du rek saa yu yombee rek la ñuy investir ah déedéet su yombee ñu investir su mittee ñu investir wal kaazimiina al ghayz ak ñi nga xam ne dañuy wan na mer dañ koy nëbb te boo seetloo aaya bi waxul ne gaa yi duñu mer ah parce que mer bu maanaam daa bokk ci ci mbir yi baax maanaam di mer ak di kontaan. lu jara mer day da mer lu jarul mer kay nga koy mer mooy problème voilà wala afiina anin naas ak di ñuy jéggale nit ñi nga xam ne bu leen nit ñi tooñee mën nañ leen jéggal maanaam nga gis ni jikko yii moom la yàlla mel na ni mooy ñi ragal yàlla wala bu yàlla yoo xam bu sopp na almuhsiniina ñuy rafetal maanaam nga bokk tamit ci ñuy rafetal waaye bu teg ne wallazina ak gaa yi nga xam ne iza fa'alu suñu defee faaxishatan njombuteef maanaam bu ñu defee lu bon aw wala boog zalamu ñu tooñ anfusahum seen bopp maanaam def bàkkaar zakaru dañuy fàttaliku allah bur yàlla fastaghfaru ñu sakku njëggal li dunubihim seen bàkkaar boobu maanaam ça veut pas dire que ni dañuy infaillible aussi nit mën na nekk ku baax ba pare du infaillible parce que infaillibilité boobu yeneen kii ñoo ko am maanaam doo juum mukk loolu yeneen kii ñoo ko am alayhi salaatu yàlla ne wa man yaxfiru kan mooy jéggale sax ak dunuba bàkkaar illa allah ku dul yàlla ah am na amul kenn du jéggale bàkkaar yi ku dul yàlla defal lii boo ko defee man maa la garantir sa bàkkaar yi dañ la ko dundal yow moom boo boo kiiwee fexeel ba am sama ngërëm rek sa sa dem nga àjjana sa sa bàkkaar say bàkkaar jeex loolu ku la ko nax man maa la ko wax alxuraan a ko wax sax walam yusirru du duñu xuus duñu nekk ala ma faalu ca la ñu def ci lu bon waxum te fekk yàlla mun a xam nañ ne lii baaxul loolu tamit dafa bokk ci jikkoy ku ragal yàlla mooy du nekk di continuer di nekk ci bàkkaar bi ci persister alors que léegi xam na ni lii baaxul ba mu ko xamagul ok mais léegi xam na ko nay def effort di ci génn de temps en mu daanu wàcc parce que dafa matali mais muy def tout le temps pour génn ci moo tax ñii ñi mel nii ulaayka ñii de jasa seen ak pay mooy maghfiratun ak njéggal min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannatu ak ay tool ajjanay tajri yoo xam dana daw min tahtihaa ca ron gàllanaar dexe xaal dina dana sax fiha ca a baax est que ajru pay al amilina jëfkat yu baax yi xat dëgg-dëgg xalaat wéy na min qablikum ci li leen jiitu sunanun ay yoon ay nit ñu fi jaaroon fa fasiiru kon nag romb leen fil ardi ci suuf si fanzuru ngeen xool kayfa ana naka kaana la nekk aqibatu euh, mujjug al mukazzibiina ña daan weddi li fi yàlla wàcce mu tax mu ne xaaza lii ma leen wax nii mooy tundiku leen riba bii topp leen lu baax lii na ngeen meloo meloo jikko ku ragal yàlla gi bayaanun ak leeral la goo xam ne yàlla wàcce na ko muy alquran ji lin naa si ñeel nit ñi waxu dan mu nekk njub wa maw'izatin nekk luy xuppaate waaraate lil muttaqiina ñeel ñi ragal yàlla moo tax ragal yàlla la yàlla garanti ku ragalul yàlla yàlla garanti lu la dara alxuraan bii li muy baax baax baax yàlla ñim garanti ne dana leen jubal mooy ñi ragal yàlla bu dana leen mu taqi nag comme ni mu ko waxee fii ak uh, ci début sootu Baqara bi ñi ragal yàlla la yàlla garanti ak texe inna lil muttaqina mafaza ainsi de suite safara gars yi dañ fa jaar di jéggi sira mais yàlla ñim gaaranti garanti ne danañ mucc moo ñu ragal yàlla summa nunajjil ladina taqaw ku ragalul yàlla nag waxuñu ne dara dina la dal bu fekkee ab jullit nga mais garanti amoo garanti ci dara yow moo tax mu ne nag wala tahinu bu leen nooy bu leen doyadi wala tahzanu bu leen di nekk ci tiis waa wa antum te ne ngeen xam ne yéen al aalaw na yéenay féete kaw ñëpp waaye condition bi mooy lan in kuntum su te ne yéen nekk ngeen mu'minuna di way gëm ah voilà foofu mooy suñu problème problème bi foofu la féete gëmunu suñu bopp gëmunu yàlla bi nuy wax gëm nañ ko gëm gii tax ba du nekk yéefir waaye gëm gi tax ñun ñu mën a noot ñëpp féete kaw ñëpp dominer adduna bi dominer monde bi gëm googu ñun amuñu ko Seydina Omar radiyallahu anhu dafa wax wax am solo inna allaha a'azzana bil islam wa in yàlla daf ñoo teralee l'islam biñ nekkee ñu torox doye de lañu yàlla indil alquraanu yàlla bii sunna yenent bii sallallahu alayhi wasallam bis bu ñu jéemeewu teranga feneen fu bokku teg l'islam bii dañu torox loolu du moom moo ñu daal wala mais moo ñu daal moo ñu daal pour ñun teranga gi nekkul ci la nit ñi de toll boo koy wax sax dañu foog ne dangay ngay lépp xam nga bokk na ci li gën a mën a metti xol nañ jël exemple cigarette cigarette ak musiba yi ci nekk yëpp ñëpp xam nañu baaxul. mais da ngay non en dañ ko sip xam nga nangam mais dañoo bàyyi ba ci réew tubaab yi yu bëri ñu commencé di tere ci place publique yi cigarette di commencé def ci affiche yi cigarette fumée tuy euh, nangam danga maanaam maanaam yéefar yi ñoom ci seen bopp ñuy def campagne contre cigarette muy doog a am yi commencé naan non cigarette non dafa xaram waaw kii bi ko yéefar yi te loolu ak a bari ci yu mel noonu riba bii ñuy wax nii foofu rek la jëm mais problème bi gaa yi tax li tax gaa yi bañ métiers yi ñu gën a bañ ci kaw suuf ci en tout cas ci euh, dëkk euh, européens yi ñetti métiers la huissiers yi euh, banquiers yi ak assureurs yi ñooñu lañ gën a bañ lu tax riba bu métti riba bu métti bi rek la dama lay lebal 100 euros nga di ma ko fay par 10 euros taux bi 3 pour cent la soo ma fayee 10 euros mu desee fa mu des normal 200 euros ñu multiplié ko par 3 pour cent ñu ñu yokk ci 0,3 ñu multiplié ko par 0,3 yokk ko ci affaire bi tout le temps may dem maanaam mën naa laa leb tey 200000 euros dans 30 ans mënu ma la fay de maanaam fekk fay naa la ay millions ba pare 200000 euros yi ba tey jeexagul. affaire bi war a wëlbati waat sama kaw mais loolu ki la teg loolu faw da ko bañ waa ji da lay laaj ay assurance assurance assurance assurance ngay fay di fay di fay soo fayul ñu dagg la lépp sa oto sax dootoo ko mën a dawalet sa kër boo moytu doo ci mën a dëkkati nga dem ba ci ca pandaw nga am problème ñu naan la yee eh, da fay franchise yi maanaam mooy sama problème bi ma dal léegi man dinaa fay ba temps quoi te man maa ngi doon fay te man maa doon def lépp di aar maanaam fexe ba sama alal du yàqu man maa ko doon def yow defoo ko maanaam man maa ko doon def problème dal ma nga ne ma finalement même malgré lool yaa ngi doon fay yaa ngi doon kii mais quand même yow it joxeel nangam te affaire bu bu fekkente ne loolu réparé na affaire bi garaawul quoi. man ma léegi amul problème maa ko moom ba tey léegi garaawul maanaam xeetu triant yu mel loolu mais foog nit ñi dinañ leen bañ ak yeneen ak yeneen ak yeneen d'ailleurs te sax bu buñ ma sàccee fekk man ma fàttee lokke affaire bi mais c'est fini yàqu na waaw infraction su amul mooy mooy c'est bon <laughs> te pourtant fàtte moom ak borom. nit nit di mën nay fàtte mais malgré loolu non ça yow tu n'avais pas pris des précautions tu sais <laughs> perte nga yow maanaam c'est-à-dire que tout pour lekk sama xaalis ci maari foro moo tax borom bi ne leen hey in yamsaskum bu leen laale xarfun ay góom du da ngeen a xeex oxoot gaa yi dóor leen ay góom faqat dëgg-dëgg massa laaloon na alxawma nit ñoom itam xarxoon ay góom misloo wooyu mel ni seen góom ah waaw affaire bi day metti ci ñoom ak ci yéen a ah. ku la embargo nga embargo ko grawul metti na mais waaw ñoom it dinañ subir ah. ku la def lii nga def ko wa tilkal ayaamu fan yaa ngoog nu daawiluhaa dañ koy wërale rek bay na naa si diggante nit ñi wala wala ya'lama ngir mu feeñal mu allahu bur yàlla allazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ wa yattakhidha mu jàllee minkum ay ñoo xam ne ay martyr lañ wallahu bur yàlla laa ñu tooñ te boo gisee problème am ko boo gisee euh, jullit ñi ñu ne sax à peu dañoo xaw a perte xeex bi mooy ñaari mbir bu njëkk bi mooy dañoo dañoo dañoo mooy ndigalu yenent bi sallallahu alayhi wasallam maam nga gis ni yenent bi màggee ci yàlla sallallahu ba nga xamante ne bi ñu moyee ndigalam moo tax xeex bi pourtant pour diini ji la ñu perte malgré loolu parce que dañu mooy ndigalu yenent bi sallallahu te ànd ak mooy ni defuñu ko comme ñun bi ñu koy de ñoom dañoo jàppoon ne affaire bi jeex na li yeneen bi doon wax ça ça bon c'est fini se bon donc ñun mën nañoo dem maanaam dañoo interprété wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sauf que ils l'ont mal interprété lii rek moo leen dal ànd loolu punition bi moom mooy ñu perte xeex mais imagine nga ñun nga xam ne suba ngoon guddeeg bëccëg dañuy leer na yeneen bi lii la wax sallallahu alayhi wasallam non duñu ko def mais ku ñu koy fàttali sax dañ lay ngaaññen lan ngeen bëggee ñun ñu am victoire ni de près ni loin naka naka mënul nekk mënta nekk voilà moo tax après boo xam ne da ngay toppatoo looy ndékkeeg looy añee ah. parce que gars yi sont pas prêts ah. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii toppuñu li mu bëgg maanaam li mu jàngale perte moom mën nañoo dal mais am na beneen moom lay tudd caa mu ne wal yu maxisa waaye ngir yàlla segg moom allah bur yàlla alladina gaa na amanu gëm nañu waaye am xàq mu ràngati alkaafiriina yéeféer su ko defee. parce que défaite dafa baax aussi parfois parce que su doon tout le temps tout le temps tout le temps saa yeneen bi saa sam demee xeex rek mooy gagné tout temps mooy gagné xam nga lan mooy xew gars yi dañuy ànd ak moom te d'ailleurs loolu moo leen dal moo ko daloon ci Ghazwatul Muraysi naafeq yi yàgg nañoo gis ne mosuñoo génn dem xeex jeg yeneen bi saa salaam mais Ghazwatul Muraysi moom ñoom ñëpp génn dem moo tax sóoratul munaafiqun après wàcc ci ñoom parce que ñun ñëpp dañoo génn dem xeexi parce que jàpp nañ ni euh, de toute façon y a pas grand chose à perdre parce que fii ñii amuñu doole mënuñu dara nangam nangam loolu moom moo indi des défaites euh, loolu moom moo indi problème yi amoon Ghazwatul Muraysiya mais le fait que tamit muy wane ne ñun tamit ñun bu ñu amee défaite ñu xam ne se normal et que dañu war a alterner entre défaite ak échec sauf que suñu victoire yi après nañ fexe rek ba finalement ñu am victoire maam loolu mooy nit ku nekk sax dans sa vie de tous les jours mën na échouer ci lii essayer lii échouer essayer lii échouer mais après mu essayer lii am victoire maanaam muy wut victoire muy wut jëm kanam bañ a baisser les moo tax mu ne am xasibtum mbaam da ngeen a foog ne an tadxulu ne da ngeen dugg aljana aljana wala maate fekk yaalam feeñul ba wala maate fekk ba tey yaalam feeñul allah bu yàlla alladina gaa yi xam ne jaahadoo ñooy kër kër minkum ci yéen di xeex wa yaalama te mu xam as-saabirina mu feeñal as-saabirina way muñ yi wala xatte dëgg-dëgg kuntum yéen nekkoon ngeen tama naw na doon mébét al mawta maanaam gaa yi naan mooy demuñu woon xeex ba dara demuñu woon gaa yi dañ foo ñu dem léegi nag faqad ra'aytu mu deewa ngi <laughs> jàkkaarloo ngeen ak moom wa antum te a ngi koy bi ci tegu mooy wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bokk na ci aaya yi tudd tur yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yoo xamante ne li tax mooy ne dañoo siiwaloon ci xare bi ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa faatu mu am euh, ñu bari ñoo xamante ne dañoo commencé toog mais am kenn si benn saxaaba bu tudd Anas radiyallahu anhu ne déedéet inni aj la ajidu riixal jannati duuna Uhud man xetu àjjana ak may xeeñ ginnaaw Uhud yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xeex ci li ko yàlla digal ba génn àdduna man may des di dund du am dem ainsi de suite man dafa bëri eh, ay ay parfois da ngay am embaraaw ban yenn aaye laay mais daal xare oxot moom xare oxot kon mooy waqaatul xuma mi mooy xare njàqare gi Euh, léegi yi ci des dañ koy jàng ngir euh, rek maanaam mën a maanaam firi noonu du jarul ñu koy waaw bismillah xamra nadiru nadiru وعلى nga xamante ne euh, xam nga mooy aaya bi doon wax sànq naan ye euh, lasaraar yanke yi dañ ko bëgg looloo ko waraloon ndax waa ñoom gars yi dañoo dem parce que bii xas watu oxot bi mu jeexee gars yi dañoo daw euh, waaw ñoo ngi jéggalu de ñii kii foofu noonu waaw mën nañoo rocceeku ndànk rek waaw incha allah xam raawul asad waaw euh, xare boobu bon li ko loolu mooy li ko waral mooy bi ñu demee ñoom euh, Abu Sufyaan dañ ni mais gars yi ñun dem nañ ba jékku leen sax mais tey ñoo dem doggali leen benn yoon. non nañ dem doggal leen daal di bi ñu demee ndi ñu yent saa sam yëg ne gars yi ñu ngi ñëwaat mu mu taxaw maanaam mu dem mu ne yent bi saa sallam ne mu ne euh, bi mu dellu ñu ne ñoo ñun ñu wax ko julli ñi julli ñi ne xasbunallah wa ni'mal wakil ñun yàlla ce que kii moom moo moom rek lañ mën a wéeru moom yàlla ne allahu akbar lii seen maam Ibrahima waxoon na ko alayhi salaam bañ koy sànni ci tàkk tàkk bi xasbi allahu wa ni'mal wakil la waxoon yàlla rek ka ma doy est-ce que bi wéeru waay maam Ibrahima waxoon na ko ñu mu kontaan ci ñoom après bañ demee te foofu Hamra Asad ñu fekk euh, dara xewul ñu daal di jël. alal ju bari lañ fa fekk comme fu ñu dem dañuy defaale commerce ñu defaale commerce bu bari mu bari bénéfice borom bi subhaanahu wa taala la doon wax nag mu naan alladina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jama'u lakum faxshawhum fa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil bi mu naan allazina stajaabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asaabahum al-qarh voilà allazina gaa yi nga xam ne stajaabu dañoo wuyu lillahi ñeel yàlla wa rasul ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam min ba'di ma gannaaw ba nga xam ne asaabahum laal na leen al-qarh góob ya gaañu gaañu ya métit ya lillazina ahsanu ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñooy rafetal minum ci ñoom wattaqaw te ragal yàlla ajrun azimun ak pay gu rëy am nañ ko gaa yi am nañ pay gu rëy mooy ñan mooy allazina gaa yi nga xam ne qaala lahumun naasu nit ñi wax nañ leen ne leen inna naasa naka nit ñi kat xat dëgg dëgg jamoo daje nañ la kum ñël leen faxshawhum te ngeen leen a ragal parce que gaa yi dafa bokkoon tamit ci seen stratégie ah gaa yi gaa yi dañuy dellu soit te ngeen ragal ah maanaam tout le temps dañuy joxe information bi anam boo xamante ne sa xel yow du dal bukk léeg-léeg ngeen seetaan ko ci média yi ah, ñuy wax yenn mbir yoo xamante ne boo dem jullit boo ko seetaanee rek sa sa danga naan sii ñun jullit am na problème fekk dara ay xumbal la rek mais loolu fa zaadatu moo leen yokk imaanan ngëm xam nga dafa bokk ci li nga xamante ne mooy yokk ngëm nit d'ailleurs du ci ngëm yàlla kese ah détermination li ci bokk na ci li ci yokk de muy nit ki nekk ci dara xam ne lii ci ma nekk sama droit la nga gis keneen ku koy jéem a contraire bi loolu dafa bokk ci li yokk détermination nit moo tax mu yokk gars yi ak day def yokk leen gëm fa qaalu ñu ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil baat boobu lañ wax borom subhaanahu wa ta'aala ne fanqalabu moo tax ñu dellu bi ni'matin ci ay xéewal minallahi bu tukkee ci yàlla bu fadlun ak ngëneel bañ demee. am xéewalu yàlla yu bari foofu ak ngëneelam maanaam mooy bañ demee place bañ dem ñu am fa alal ju baree bari lam yam sa suuf moom suuful lor daru leen fa benn problème fekku leen fa parce que gars yi daw nañ gars yi finalement dañ ne non non non nañ nañ ñibbi parce que gars yi ils maam mooy ragal yi ñu doon ragal rek wattaba'u te topp nañ ridwaanallahi ngërëmal yàlla yi moo tax te wallaahu buur yàlla bu fadl borom gën la azim bu mag moo tax ñuy baatu moo tax xasbunallahu wa ni'mal wakil sikkaru wa ni'mal wakil bokk ci liy joxe ay xiiwal ay amam koppar ak ak ak ak di aaraate maanaam dafa am dafa bëri bénéfice quoi mooy comme li aaya bi wax yëpp xéewalu yàlla ngëneelu yàlla mooy al am am euh, lor maanaam dalay aar ci lor yi ba pare day maye ngërëmal yàlla xam ngeen lii kay mooy dajale na lépp xasbunallahu wa ni'mal wakiil hmm? nadiru mooy xaswatu bani nadir xaswatu bani nadir nag waxoon nañ la ne la ban saar moo ko wax sooratul Hashr li ko indi moom xeex bi moom c'est yeneen saa sax comme ñoom bon daf leen dafa demoon ci ñoom seeti bi leen di waxtaan ak ñoom ci mbir mu am solo gars yi ne saa xaar mu ne ñu dem waxtaane daan mi ngi fi. tey nag am ngeen occasion boo xam ne boo leen ko raté am ngeen problème parce que occasion bi yaakaar ma ngeen mën ko amaat ah. fi mu toll mi ngi ci seen biir mais benn waay muy yéeg rek ci kaw étage ci kaw miir yi rek jël ndam xeer rek wàcce ko ci bopp bi bu ko defee au moins ngeen rey ko une bonne fois pour toutes mooy attentat quoi def leen ko attentat ngeen rey ko une bonne fois pour toutes kenn dootul waxate ay waxam ba ñuy wax am ku ne leen non kii ab yonent la de boo leen ko defee loolu yàlla dog koy wax <laughs> terewul gaa yi jéem ko yéen loolu moo indi xeexu ba eh, rawatu Nabil ñu ñu génne leen ci seen dëkk bi seen fañ nekkoon ñoom ñu dem lakk ñu lakk seen kër yi wala dajji ko julli ñu lakkaale seen euh, tàndarma yi nekkoon ci seen biir kër yi alal gañ yoroon nag mooy oor yi oor xaalis yi yooyu la ñu rawale ñoom rawale nañ ko nag daal di dem côté Xaybar ñoom itam dëkk ba kenn nekkatu foofu maanaam seen seen tata yi loolu laa xam ne yuxribuuna buyuutahum bi aydihim wa aydil mu'miniin seen kër yi ñoom ñoo ko yàq ci seeni loxo bopp ak loxoy kii te fekk euh, euh, dañuy tënk tamit foofu parce que dañoo waxoon ne dañuy tënkee mais benn bu ci nekk dafa kii euh, Abdullah ba Ubay ibn Salul moom dañu woon gaa yi bu leen dem fenn parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen léegi génn leen parce que comme que léegi mënatuñ bokk dëkk bi parce que yéen da may wor te may lor <coughs> léegi génn leen Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne leen bu leen dem fenn buñ leen génnee ñun dinañ dañuy génn ak yéen te buñ leen reyee dinañ dinañ leen défendre buñ ñu xeexee ak ñun dinañ leen défendre loolu tamit beneen problème la bu am ci milieu wu ñi sincère wu ñi ak ñi nga xamante ne seenu njub dafa des dañ lay dugal ne la saa waay défendreul boo demee kaso danaa dem kaso mais yow boo demee kaso ñoom duñ dem fenn ah. après fii la ñuy toog di ndékki seen ndékki dugal la yow wala ñu ne la sawee maanaam non mais milieu bu garaaw la quoi saa kii defal lii lii boo ko defee ñun ñun ñoo ñoo la yoral nangam ñoo la yoral kii démissionnel. après ñun ñu ñun ñun dinañu dinañu ko jaral dañuy cotiser pour au nga am ci loo jàpp mais boo démissionné ah non xam nga les temps sont difficiles la crise yooyu ngay dégg. <laughs> non mais c'est que amuñu maanaam loolu moo tax alquran ne alam tara na alladhina naafaqu xanaa xooloo gaa yi nga xam ne ay naafeq lañ yaquluuna ñu ngay wax li ixwaanihim alladhina kafaru min ahlil seen bokk yi nga xam ne dañoo weddi te bokk ci waa kitaab ne lan la in ukhrijtum bu ñu leen génne la naxrujanna ma'akum dañ génn ànd ak yéen wala in qutiltum bu ñu xeexee la yéen lan nansurannakum ñun daañu leen dimbali wallaahu buur wallaahu yàlla de buur yàlla yashhadu ma ngay seede ne annahum ne ñoom lakaazibuna dañuy gàcc la in ukhruju génn naa ne bu ñu leen génne la yakhruju ma'ahum duñ génn génn duñ génn ñoom de waaw gars yi ku la ci wax ne defal nangam waxal kii man après dinaa la jëlal avocat dina dina ànd ak yow kaso waxuma la du ànd ak yow kaso avocat du la ko jëlal waxuma la di ànd ak yow kaso wala nuti'u fi waaw nee na wala nuti'u te duñu topp fii kum ci yéen ahadan kenn abadan ba faw waaw yàlla wallaahu buur yàlla yashhadu ma ngay seede andoom ne ñoom la kaasibuna dañuy expliquer dañuy kàcc la in ukhriju bu ñu génnee la bu ñu duñ génn maa am ànd ak ñoom wala in qutilu bu ñu xeexee ñoom am ah ah laa xam na moo leen xuutu laa xol loolu wala in nasaruhum suñ leen dimbalee maanaam ñu demoon sax ba tey mu am sax kaaboo xam ne au moins dinañ ne bon dinañ leen jéem a défendre tout ça utal leen avocat wala jaar def yooyu sax wala in nasaruhum la yuwalluuna daañu mujj sax wëlbatiku wëlbatiku la wëlloona adbaaraw wëlbatiku daw wër leen ginnaaw summa laa yoon saro topp nag gaa yi ñoom def soo lekkee doon leen dimbaleeti la antum giñ naa ne yéen jullit ñi ashaddu rahbatan yéen a ëpp tiitaange goo leen di def fi xuluum seen xol mi na laay ci yàlla gaa yi ragaluñu de yéen leen gën boo xoolee lii lii am na bés bi am na mu daa fekk ne ñoom xaw mun aw li ne moom laa xaw na seen maam du du nu dégg wax maam amuñu compréhension bu sew amuñu finesse ci compréhension yi ba pare yowóot yi dafa am beneen mbir bu ñu am mooy ne ñoom ci seen bi te lii yëpp yàlla da koo wax ba pare affaire bi xewee nii ko yàlla wax loolu mu bokk ci kéemtaan yi parce que keroog bañ leen dee xeex ak ñoom gars yi dañoo daw ba pare laa yuqaatiluunakum te duñu leen xeex illaa fii quran lu lul ci ay dëkkuwaay yoo xam ne muhassanatin yu ñu takkala te loolu da koy gis gars yi bu ñu kiwee duñu jamais nga gis ñëw nii armée nii mais depuis kañ lañ nga di dégg am réew moo xamante ne tooñkat yi dinañ dem ci beneen réew di xeex ak ñoom wala yu mel noonu di wàcc ci terrain bi di xeex nii déedéet ci kaw la ñuy dóor nekk rek dóor ay bomb wala ñu nekk fii mu muhassanatin maanaam ci seen forteresse yi tatay bés benn bouton benn drone dem dóor benn bomb loolu la ñu def waaw laa yuqaatilukum illaa fi qurun muhassanatin min waraa i judun ci ay ginnaaw yi miir mais mais yàlla moo yéeme ba suhum seen weñ so maanaam foot doole yi gi ñuy amante kenn ku ci di ko jaay sa morom bay na hum seen diggante shadidul akatar tax sa boom yéen yéen a leen foog jami'a am ñu nekk ay mbooloo de waaye wa qulubuhum seen xol yi shatta ak a wuute ak mais loolu nekk ñu di ko gis ci di diplomatie eh, eh, international li mu wax nii la Alxuraan wax nii na di gis loolu yii na foog ne seen xol yi benn la waaye seen xol yi ak fii wala wa qulubuhum shatta zalika boo gisee li bi annam da fekk ne ñoom xaw ma nit la moom laa yaquluna dul xellu kamasal seytaane kéem seytaane rek la is qaala ba muy wax li insaan mi mel doomu aadama mi bëgg fur xam ngeen di badar seytaane daa ñëwoon iblis da ko fekke si woon mais bi gisee malaaka yi wàcc ne hee gaay man li ma gis xaw ma ko de man maa ngi dem ne mais paa bi mi ngi daw ne ah saay man daal dem naa damaa ragal yàlla man damaa ragal yàlla loolu la loolu nag gaa yi seytaane noonu mu def gaay yi badar mais gaa yi seen biir noonu la ñuy defante kam masali seytaane kim seytaane is qaala ba mu waxee lil insaan nil doomaal ba ukfur weddil yàlla fa lammaa kafara a mu weddee yàlla nag foofa nag xaala mu ne ko nag indi naka man kat bariwul dañ naa miñ ko ci yow man rek dañ naa léegi ci yow nag yow ku mu yàlla daal man daal fi mu toll xamatuma ci yow daal inni axaafullaa man damaa ragal yàlla rabbal alamin ak maanaam dañ lay dugal ba pare mais xam nga lan mooy yéeme dans les ski guerre yu bëri yi ngay dégg léeg-léeg booy suivre bu ñu demee ay années après ay décennies après da ngay gis naan diw sàngam ba muy songu réew sàngam ri ñoom ñoom diw ñoo fa demoon ne ko dem leen nga attaqué ko ñun dinañ la défendre waaye bañ demee rek ne ah saa yu gars yi waa ji woyu la nangam nañ ko bombardé bi moo tax yaa ayyuhal lazina amanu yéen gaa yi gëm ngeen te dëggu ittaqu na ngeen ragal allah bur yàlla wal tanzur te na xool nafsun kenn ku ci nekk ci yéen ma qaddamat la muy jiital li nga din ngir ëllëg bu deewee wattaqullaha te ngeen ragal yàlla inna allah naka buur yàlla xabiirun ku xabaarewuloo ku xam-xam la ci mbóot bi ma tàmbaloon ci mbooyam li ngeen di def xam na ko bu baax wala takunu te bu leen mel kallazina kéem gaa yii nga xam ne nasu dañoo fàtte fàttelu allah bur yàlla fa ansaahum yàlla fàtteloo leen anfusahum seen bopp maanaam nit koo xam ne day dem ba fàtte boppam xam nga loolu moo garaaw nit ki dem na ba moom ci boppam fàtte na boppam léegi nag sax daa mel ni ci julli ñu la gën a bari da gis nit koo xamante ne day xeexal ak di di di maanaam keneen koo xamante ne nekkul ci yoon bu baax mu jaral ko intérêt maanaam moom mu sacrifier intérêt pour kooku ci turu diine koo xam ne xëy na sax sëriñ la koy jàppe teguwul ci yoon bi du ko jàngal maanaam xatta ni muy jàppoo du ko ko jàngal ak ñoo gën a gis sëriñ bu taxaw ne day maanaam bu jàngal nit nit maanaam mu naa ah, man de ba may jàng ci sama sëriñ bi ma gëm moo ma jàngal lu may jàppoo moo ma jàngal lu may wér de moo ma jàngal lu may jullee moo ma jàngal masala yi sàngam ak sàngam ak sàngam ci moom laa ko xamee moo ma leeral nangam ak nangam ba mu leer ci sama bopp li li may jaamoo yàlla lépp li ma yokk ci wàllu yàlla de manière concrète moo ma ko jàngal moo ma ci teg ak néew léegi pour ne pas dire amatul mais malgré loolu ba pare attention léeg-léeg dañ leen di gis ñuy wax di def ay njombe ak ay toj toj yoo xamante ne adduna bi yëpp mën nañ ci teg seen bët maanaam te xam nga lan moo gën a yéeme kenn ku ci nekk bu ñu waxee affaire yu mel nii ñoom dañuy xalaat sëriñu jàmbur yi jaaxle dil si di joytu nga di baax daa iman moo tee ñu ni jëngal jërëjëf yaa di del si waay bay salaam yàlla jaama ngi jaamam jaam xayran jazakumullahu mais loolu lu am solo la mooy nit du fàtte boppam te nit day dellu tout le temps ci yàlla bu leen fàtte bu leen mel comme ni nga xam ne dañoo jéem a fàtte yàlla parce que yàlla de toute façon mënoo koo fàtte carrément mais da koy jéem a fàtte yàlla fàtte loola yow sa bopp maanaam say intérêt dootoo xëy di ci lu lay jariñ yow dootoo merati ci lu lay jariñ maanaam lu ñu doon wax sànk rek ci léeg-léeg yenn peuple yi yow mi jóg di leen défendre maanaam pour ñoom ñu ñu gore quoi pour ñoom ñu ñu libre quoi ci ci ci ci buum yi ñu leen takke ak nax lu metti yi ñu nekke yi leen di nax moo xam euh, euh, dañ leen a coloniser nax leen coloniser ci seen xel nax leen wala yu mel noonu wala moo xam ay ñu ñuy tuddee ay sëriñ ñoo leen nax dominer leen yow miy jéem a sax di leen jéem a yee ci loolu yow la ñuy def ab noonu moom yaay mujj nekk seen ennemi te pourtant yow seen jàmm rek nga bëgg de non non day diingat mais diingat moom faaw du def ko parce que li jara diingat dafa bari léegi diingat bi moom faaw dana am moom laa bu da mu am loolu no garaw la ah. yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii dañ doon wax ne da doon diingat yonent bi mais gars yi est-ce xam ngeen ne bokk na ci liñ ko gën a meree mooy liñ jàpp ne ah d'accord yow danga jàpp ne kon sama maam li mu nekkoon baaxul quoi yàlla yi mu doon jaamu yow pour yow sama maam dafa baaxul li mu nekkee woon mais baaxul waaw baaxul après baaxul mais baaxul kay mais leneen bëgg ñu wax ko baax la. mais voilà yenent bi sallallahu alayhi wasallam loo noonu la mboolem ñu baax ñu fi jaar bokk na tout le temps dañ leen di jiiñee loolu diingat googu nag faaw dana am moo xam ñi nga xamante ne la ci côté yéefir yi lañ nekk wala ñi nga xamante ne dañoo nekk ci biir l'islam bi ba pare di yàq ba pare di agir di yàq l'islam bi de l'intérieur ñooñu tamit mais lu tax ba kenn amul droit wax ni lii ñu nekk baaxul mais lan moo tax kenn amul droit bi lu tax bu leen fàtte seen bopp nit du fàtte boppam maa ngi fàttali keroog euh, yaakaar naa y'a deux ans gàmmu Montpellier bi ñu ñu ngi ko fay wax exemple ki nekk ci ci ci ci ci ci ci euh, kii bi stade bi ñun ñëpp yàlla daf ñoo teg pour ñu compétir ku nekk compétiteur nga pour nga dem yàlla buntum ñëpp la ko ubbil ubbi lu ko kii bàyyi kii ñëpp la ko ubbil képp ku la wax ne la maqaama sàngam mbir sàngam daraja sàngam alal sàngam wala munoo ko am waxu dëgg daf la bëgg a moom waxu dëgg de daf la bëgg a moom daf la bëgg a def jaam comme moom maam daf la bëgg a def jaamam moom nga bañ a nekk jaabu jaamu yàlla bañal lu yàlla maye mi ngi fii yàlla buntam boobu tëjul ko kenn ku ci bëgg danga ko am bu fekkente ne def nga lay tax nga jot ku la bëgg wax ne la lii moom pour ñoom sàmba la bañal dañ laa bëgg moom dañ laa bëgg moom kese def la seen jaam di la exploiter suba ngoon bu dégg bëccëg kese li ñëpp mën a am maanaam loo dégg ñu ne la nitu yàlla am na ko man nga ko am yow te à partir d'aujourd'hui soo ko gëmee di ko am gëm ko rek te ne ci yoon bi tax nga jot ñëpp ci yam nag ñëpp ñëpp ci yam yàlla ñëpp la ko ubbil maanaam foog nga gëm sa bopp dangay gëm sa bopp nit nit day gëm boppam mais gars yi li la bëgg mooy dañ lay bëgg gëmloo ñoom seen bopp yow nag ñu weddi loola sa bopp ñu fàtte loola sa bopp nga nekk ci seen ay intérêt suba guddi ak bëccëg di leen xeexal di leen xulool te du dégg ci ñoom benn aaya alquran bu lay jariñ benn wax bu jugee yeneen bi sallallahu lii la wax wax ji leer ñu teg ko firil la ko leer lan la ko mu mën la jariñ tey nga mën ko appliquer mais nooteel googu mais ba kañ pourquoi nooteel googu lan moo tax ñu maanaam man lan moo tax ma war a nekk jaamu keneen ku dul yàlla moom lan moo war a tax ma war a nekk jaamu keneen rek ku dul yàlla lan moo war a tax rek ma jàpp ne man damaa war a di gëmee rek alors que yàlla joxoñ na ma benn référence ne ma kii mooy sa référence mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran baa ngi nii yenent baa ngi nii in tuuti'uhu tahtadu boole ko toppee da ngeen jub lan moo war a tax ma jàpp ne man daal munuma am man naam lu tax mais lan moo war a tax il faut daal que may nekk di toppe di toppe di toppe yàlla naay toppe ba faaw yàlla naay mais déedéet mais nit du day am ambition fi mu toll boo nekkee ci sa benn bërëbu liggéeyukaay sax ah da ngay ñaan yàlla bés jot nag place patron ba nga nekk fa wala nga raw ko wala nga créer sa yëfi bopp boo xamante ne patron bii gannaaw ba am nga expérience ci moom léegi yow am nga loo xamante ne dana tax yow nga am lu ëpp li patron bi am mais nit day am ambition mais lan moo war a tax ma jàpp ne damaa war a nekk salarié ba abadan ba keroog may dee lu tax moo war a jàpp maanaam dañ maa war di di toppatoo daal ba keroog may dee man jamais jamais jamais man ma bokk ci ñi nga xam ne ñooy toppatoo waate lan moo war a tax ma jàpp ne maanaam nit du fàtte boppam nit du fàtte boppam te luy indi nit ki fàtte boppam mooy jéem a fàtte bi muy jéem a fàtte yàlla yàlla fàtteloo ko boppam zalika ma ulaayka humul faasiquun ñoo ñooy kàccoor ñi na leen leer leen leen laa yastawi du yem mukk asxaabu naari waa àjjana waa sawara waa asxaabu jannati waa àjjana asxaabul jannati waa àjjana ñooy ñi texe comme yahud yi la doon waxal xam nga mi ngi ko ubbee ci sabbal bi mu sabbal sabbal laa maa fi samaawaati wa maa fi di wax ne mboolem ci asamaan ak si ñu ngi sabbal yàlla ngir dëgëral ne. maanaa boobu noonu moom lay tëddi parce que yahud yi seen xol dafa dëgër këcc comme xeer comme na nam ko waxee fële caalo te sootul Bakara summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa moo gën a tar xeer mu ne law anzalna bu ñu wàcce woon haadal quraan alquran bii ala jabalin ci aw doj la ray taw daa kon giñ naa da nga ko gis xaasaan muy torox mu tax sax daan di mokk min xashatillah ngir ragal yàlla xeer sax buñ ko wàcc woon alxuraan moom mu ragal yàlla yow nit waaye jëlal alxuraan nga jariñoo ko mu mu toj sa xol mu jariñ la mais suba góor gu dégg bëccëg référence sàmba nee na Demba nee na Ibra nee na Moodu nee mais yàlla nee na kañ lañ koy wax ci suñu waxtaan yi yeneen ci bi nee sallallahu alayhi wa sallam mais lii mooy référence yàlla nee na yeneen ci bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wallahi doy na ça suffit largement Samba nee na Ibra nee na Moodu nee na ba mu àddee bàjjanam ñu dugg ci oto bi buñ defee lii buñ ki nii voilà ah yaniñ mbëkk na miir bi miir bi toj na kii def na li man dugal na loxo bi ci taal bi taal bi mais loolu lan la ñuy jariñ yàlla nee na yenent bi nee na sallallahu alayhi wasallam mais vraiment doy nañu sëkk mais ça suffit largement loolu la ñu yàlla wàcceel hada bayaanun linnaasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin ha kii kitaab diiri baa ngi ni hudan lil muttaqin ti ti ti zalikal kitaabu laa rayba fii diiri baa ngi nii nañ jàpp ci diiri yàlla bii alquran bi gis ngeen xatta sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sax dafa ñëw di leeral alquran nañ jàpp ci alquranu yàlla ak sunna yeneen bi sallallahu moo mën a defar nit ñi àdduna ak laaxira wa tilkal moo tax misaal yi ñu la jox sax ci doj bi ne la doj sax bu alquran wàccoon ci moom day mokk yow yow yow du la def dara jàng jàng alxuraan wax gaa yooyu sa yooyu dañ soof quoi c'est que seen wax yi nag comme li alxuraan wa iza zikra allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah bu ñu tudd yàlla kese nga gis ñi nga xamante ne seen gëmu àllaaxira dafa des gëmuñu àllaaxira nga gis nag ñu commencé ñu commencé kii quoi commencé gêné wu quoi seen xol yi commencé yëg benn gêne quoi benn kii waaye wa iza zikra alladina min duni bu ñu tuddee keneen ku bokkut ak yàlla rek iza hum yastabshirun nga gis maanaam feeg yaa ngi tudd yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi duñ kontaan de xaw nga dañ kontaan sëriñ diw nee na rek nga gis gaa yi fettas yàlla lim la mele la mooy sa gëm àllaaxira des na yow gëmoo yàlla mais dañ mën a am lu gën a màgg qul ayyu shay'in akbaru shahada mais qulillah lan moo gën a màgg ci lu mën a seedee lool xanaa du yàlla waxal ne yàlla la mooy suñu borom moonu moom ah, keneen moo mënu après mu indi ci feewu saar bi ay aaya yoo xam te dañu tegtale ay turu yàlla ak ay meloom huwa allahu alladi laa ilaha illaa huwa aalimu alxaybi salaamu muminu muhayminu azizu jabbaaru mutakabbiru ah subhanallah ay way gàcc nga la ma yàlla sell na ëppante na ak lu muy takk amma yushrikuna aka ah, wuuteeg ni ñu koy bokkaaleel huwallahu alxaaliqul baariwul musawwiru moo bind ci anam yëpp début bi ba fin lahul asmaul husna tur yu rafet yëpp moo ko moom moom yàlla yusabbihu lahu ma fi samawati yi nekk ci asamaan ak suuf yëpp du ñu teñ di ko sàbbaal moom buur yàlla nañu doyloo yàlla nañu wéeru ci yàlla nañu delluwaat ci yàlla dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mooy mbir mi mais nga gis ne ñu ñu yam foofu mais nga gis am na benn affaire bu extraordinaire quand même buñ ko seetloo mooy ay xeex lañ doon wax mais yii ñu fi wax du wax xeex amul dóor na jaas yi rey nañ diw kii dee na loolu amu ci ah? yii nga fi gis yëpp ay yu lay jariñ la ci sa dund de tous les jours ak lu lay jegeloo yàlla même bu dee xare yi du ñu jeex am nañu ñu ñu ngi am na ñu xamante ne xëy na dinañ reprocher ne euh, euh, buntu bi kii jéexul jeexul mais li tax jeexul bokk na ci mbir mi dafa dafa yéex dafa dafa bëri dafa bëri xare yi bëri njàngat yi ci nekk bëri te benn bu jane dañ koo dënk benn bu ci nekk dañ ko tënk ba pare aussi malheureusement temps tamit bëriwul mu tënkuñu mais man maa ngi leen di xiirtal ngeen delluwaat ci njàngale yi ci sëñ Fallou def di ngeen ci fekk lu leen mën a jariñ lu bare baree bare baree baree baree baree ci xare yenent bi sallallahu alayhi ci sax dund yenent bi yépp sallallahu alayhi wasallam liggéey la boo xamante ne euh, lu jafee jafee jafee jafe la ci àdduna ci siire yenent bi liggéey bi mu ci def lu jafe jafe jafe jafe jafe jafe la pour bañ a wax ne amul pour bañ a wax ne amul parce que yàlla dafa yaatu te am na xëy na lu am feneen lu ñu xamul mais lu jafe jafe jafe jafe gis la ci àdduna te waxuma ci àdduna ci suñu temps bii de de tous les lay wax dafa fekk nag ne nit ñi su ñuy nekk ak benn nit di dund ak moom ci benn jamono wala ñu dund ak moom ci benn place du ñu xam njariñu li mu def. parce que dañuy jàpp ne waaye euh, n'importe qui mën na ko def déedéet inna al fadla bi yadillah yuti man yasha'u waaye yàlla dafa yor ay ngëneelam moo ko jox ko neex mu am ay mbir yoo xamante ne ñu euh, euh, léeg-léeg yàlla may koo xamante ne jàpp nga ni kii xëy na maanaam xeeb nga xeeb nga ko lool ci say gis-gis fekk bëri ñooy màggal ñoom ñëpp suñu leen boole woon matul walaatam matuñu ko walaat te mboolem ñi nga xamante ne topp nañu njàngaleem bii ma leen wax ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy wax musuñu gis ku wax ci dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral ko jàngal ko lu mel noonu musuñu ko gis man Mustafa musuma ko gis te ñeneen loolu lañu wax